أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم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 wa ahli tariqati al-faa'iziina ar-raabihiina amma ba'du ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci suñu jotaay bi weesu ci kitaabul imaan ci saxiix al imaam abu abdullah muhammad ibn isma'il al buxaari alayhi ridwaanu wa rahmatul baari ci baabu tafaaduli ahlil imaan gisoon nañ ci baabu tafaaduli ahlil imaani fil a'maali mooy buntu gënalante gi nga xamante ne ñoom waaye way gëm yi gënaleen ko gënalante nañ ko ci jëf yi ñu gisoon ci xadis sayyidina abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu bi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di nettali li li nga xamante ne moom mooy xew-xew bi di ñëw ginnaaw bi nga xamante ne waa ajjana dugg nañ ajjana ba waa safara dugg sawara ak génne gi nga xamante ne moom la génne ñi nga xamante ne ñoom ñoo duggoon biir sawara ci way gëm te bokkoon ci biir maanaam bokkoon ci way gëm ñi <coughs> niki noonu gisoon nañ beneen xadis bi nga xamante ne ba tey moom moo ko solo moom sayyidna Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu te mooy Sa'd <coughs> Sa'd ibn Malik ibn Sinan radiyallahu ta'ala al-Ansari xam ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ci nettali gént gu mu géntoon ci nit ci ay yére yu ñu sol mu gis ci sayyidna Umar radiyallahu ta'ala anhu mu sol ci yére yoo xamante ne day buubu koy mu koy diri mu daal di koy fiire ak diine niki noonu gisoon nañ buntu kersa maanaam ni baabul alxayaa'u min al iman ne kersa daal bokk na ci ngëm ak xadis bi nga xamante ne moom lañ ci gisoon muy bu sayyidna abdullah ibnu umar ibnu alxattaab radiyallahu taala anhuma bi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam rombe ci ansaari muy eh, jajj moromam eh, di ko Euh, di ko ŋaññi ci maanaam li nga xamante ne moom mooy ak di ko waar ci li nga xamante ne moom mooy kersa gu bari bi nga xam ne moom la amee ba borom bi subhaanahu ba yenent wa na ko bàyyi ndax kersa kat lépp maanaam ndax kersa dafa bokk ci ngëm naka noonu gisoon nañ buntu bi nga xamante ne moom mooy buntu bi muy wax ci aaya alquraan boobu nga xam ne moom la borom bi subhaanahu wa ta'ala di wax naan fa in taabu wa aqaamu salata wa aataw wa aatawu zakata fa xallu sabilahum ne maanaam bu fekkente ne tuub nañu niki noonu dañuy taxawal julli naka noonu dañuy joxe azaka rek kon na ngeen leen xàllal seen yoon na ngeen leen bàyyi ak seen yoon maanaam nga xamante ne kon képp koo xamante ne gëm na maanaam wane na ni nekk na julli rek te mu ngi ñu ngi koy gis mu ngi julli te mi ngi joxe azaka maanaam mu ngi taxawal symbole yi nga xamante ne ñoom ñooy symbole l'islam yi rek dañ leen a war a bàyyi bàyyi leen ak borom bi subhaanahu wa taala loolu moom moo tax ci xadisu sayyidina abdullah ibnu umar ibnu alxatab radiallahu taala anhuma bi nga xamante ne moom la ci al imam euh, indi imam al buxaari rahimahullah nga xamante ne mi ngi ci leeral ne maanaam su fekkente ne loolu am na bu boobaa euh, yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kon nag danañu mucc da ci ci ci maanaam seen seen deret ak seen alal danañu mucc lu dul ci xàq boo xamante ne is boo xam ne islam moo ko saxalaat waaye nag seenu caytu moom ca buur yàlla lay nekk subhaanahu wa taala ginnaaw gi ñu daal di gis bunt bi nga xamante ne ci lay waxe di leeral mbiru ne ngëm kat maanaam nan innal imaana huwa al amal li wér bu wóor mooy ngëm moom mooy jëf ji maanaam yi nga xamante ne moom la borom bi subhaanahu wa di wax ci wàllu jëf maanaam ci biir ay ay aaya yu bare bare bare day wax ay jëf jëf yu baax waaye fekk ngëm la ci wax maanaam mooy ngëm gi maanaam jëf ju baax gi nga xamante ne moom mooy ballee ci ngëm waaye comme lu aay bu mel ni basalan illa alladhina amanu wa amilu salihati wala boog inna alladhina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdawsi nuzula nga xamante ne dafa melale ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu gëm te dëggu ba noppi di wax ne ñee ñoom dañuy jëf-jëf ju baax maanaam li muy tekk moom mooy am nañu cosaanu ngëm te dëggu nañ ci cosaanu ngëm googu waaye nag dañuy jëf tamit jëf jubaax maanaam yoo xamante ne loolu dafa bokk ci yi nga xam ne ñoom ñooy mottali ngëm maanaam loolu moom mooy li nga xam ne moom la ci moom la aay moom la ci namm kon bu boobaa gisoon nañ ci wax yi nga xamante ne moom lañ ci wax ak firi yi nga xamante ne moom la moom la ñu firi woon yenn ci aaya alquraan yi naka noonu gisoon nañ ci xadiis sayyidina abu hurayrata radiyallahu taala anhu bi nga xamante ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dañ koo laaj wan jëf moom moo gën mu daal di mooy gëm yàlla ak yenentam bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne imaanun billahi wa rasulih ñu ne ko lu ci tegu mu ne al jihaadu fi sabilillah ñu ne ko lan moo ci tegu mu ne hajjun mabruur maanaam mooy aj gu ñu nangu naka noonu gisoon nañ ci buntu ngëm maanaam ci buntu bii nga xamante ne moom la ñu mujjee mooy su fekkente ne euh, maanaam baatub islam léeg-léeg dañ koy wax bi ci jublu rek ak jébbalu maanaam nit ki ñëw na rek wane na ni moom julit la waaye léeg-léeg dañ ci dañ koy wax di ci jublu nag mu nekk li nga xam ne dëgg-dëgg moom mooy xaqiqa maanaam mooy xaqiqatul islam maanaam moom mooy wommatu gi nit ki di wommatu ci boroomam subhaanahu wa taala jébbalu ci moom jox ko léppam te léppam mu bàyyee ko ak moom borom bi subhaanahu wa taala te it maanaam borom bi subhaanahu wa taala di ko wax li nga xam ne noonu lay doxale mu koy jàngee ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam comme li nga xamante ne noonu lañ ko gise woon ci hadith sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas bi radiyallahu ta'ala anhu te moom mooy hadith bi nga xamante ne moom lañ mujj woon a gis léegi muy ñëw nag daal di wax ne baabun buntu ngi nii mu ne ifsha'u salaami min al islam wa qaala Ammar radiyallahu ta'ala anhu salaasun man jama'ahunna faqad jama'a al iman min nafsik wa badlu salaami lil aalam wal infaaqu min al baabun buntu ngi nii maanaam ifsha'u salaami tasaare jàmm wala boog tasaare ak nuyoo minal islaami dafa bokk ci l'islam maanaam kon islaam mooy bu boobaa nga xamante ne maanaam day aju ci mboolem maqaamaat yi nga xamante ne ñoom ñoo aju ci wàllu jëfu nit ki maanaam te bu boobaa ni nga xamante ne noonu lay feeñe moom mooy comme niñ ko gisee woon ci xadiis yu njëkk ya ne moom mooy man salimal muslimina min lisaanihi wa yadihi maanaam mooy koo xamante ne ñu maanaam yeneen jullit ñëpp maanaam adduna bi yëpp rek la ci jublu <coughs> dañuy mucc ci ayu làmminam ni ki noonu dañuy mucc ci ayu loxoom loolu nag daf bokk nag mooy di tasaare nuyoo naka noonu di nuyu ñëpp maanaam waaye la nga xam ne moom lañ ci nam moom mooy jullit ñi ndax li nga xamante ne moom mooy ne di nuyoo maanaam di it jëfandikoo baatu asalaamu aleykum di ko wax képp keneen ku dul jullit maanaam te yow fekk yow yaa ko tàmbali loolu moom yeneen i xadis ñoom ñoo ko tere waaye amma li nga xamante ne moom mooy jullit ñi moom ak ñi maanaam ak tamit di nuyu ñëpp rek di ta maanaam di wax di koo xam ak koo xamut comme ni nga xamante ne noonu lay ñëwee ci xadis bi insha allahu taala loolu dafa bokk ci lislaam maanaam loolu dafa bokk ci li nga xamante ne day jëmbat maanaam nit ki ba tax maqaama islaam boobu mu mën caa yëg maanaam ba mën caa àgg ca kal ga niki noonu loolu dafa bokk ci li nga xamante ne moom la borom bi subhaanahu wa ta'ala dige moom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale léegi mu daal di indi benn asar maanaam dañuy wax asar maanaam ngir ne moom dañuy wax euh, xabar maanaam ñaare dafa am ñetti différence yu ñu indi buñ ne xadis mooy mooy dañ koy xadis dañuy wax xabar dañuy wax asar waaye ñett yooyu léeg-léeg ñu teqale leen daal di wax xadis du jublu ci waxu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di wax xabar jublu ci waxu saxaaba yi radiyallahu taala anhum daa di wax asar jublu ci waxu taabi'i ak di jëm kaw maanaam taabi'i ak taabi'i taabi'i yi maanaam loolu moom léeg-léeg dañ koy wax waaye nag léeg maanaam waaye nag dañuy wax rek asar wala ñu ne xadiis wala ñu ne xabar fekk wax ji yëpp benn la maanaam muy wax bu jógee ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wala boog mu jógee ci saxaaba yi wala mu jógee ci taabi'i yi radiyallahu taala anil jami' maanaam fii tamit maanaam ñu ñu gis maanaam wax ji nga xam ne moom la Seydina Ammar wax radiyallahu ta'ala anhu muy Ammar ibn Yasir radiyallahu ta'ala anhu bokk ci waa banu waa banu nga xamante ne yaayam Sayyidat Sumayya radiyallahu anha moom mooy ci njëkk génn adduna ci yoonu l'islam moom mooy tamit maanaam Ammar ibn Yasir radiyallahu ta'ala anhu nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam seedeel na ko ay seede yu mag te bokk na ci wax maanaam li wax ne maanaam ne ñu ko tànnloo maanaam duñu ko tànnloo diggante ñaari mbir lu dul mu ne illaxtaara asaddahuma lu dul ne day tànn li nga xamante ne moom mooy li gën a mëdd maanaam mooy li gën a jub mooy li gën a baax niki noonu am na yeneen yoo xamante ne maanaam daan ci gën a ñëwaat insha allahu taala nga xamante ne boo yenent bi sallallahu alayhi wa sallam na mu ko waxe woon wayxa amma taqtaluhul fi ak baghiyat min al muslim min al muslimin insha allahu taala ak yeneen daan ci ñëwaat insha allahu taala mu ne salaasun maanaam ñett ngi nii maanaam sayyidina Ammar radiyallahu taala anhu wax na ne salaasun ñett ngi nii man képp koo xamante ne jamaahun na def leen a dajale faqat dëgg-dëgg jamaa dajale na al imaan ngëm maanaam bu fekkente ne am na ñetti jikko yoo xamante ne sooy diir maanaam nga xam ne daf la concentrer mbir mi maanaam ndax mbir mun na yu bëree bëri dañuy wax ne lii ci ngëm la bokk waaye ñett ngi nii moom bu fekkente ne yaa ngi koy jéem a bàyyi xel di ko sàmmonteel maanaam inshaa allahu taala ngëm moom da nga ko dajale maanaam moom mu njëkke mu ne al insaafu mooy di maandu min nafsika ci sa bopp maanaam mooy maandu al insaafu mooy maandu ak nangu dëgg maanaam ànd ak objectivité ak tamit nekk koo xamante ne da ngay ànd ak maandute ci ci lépp équité ak justice maanaam loolu moom mooy al insaafu mu ne loolu bu fekkente ne yaa ngi koy def kon bu boobaa dafay tax loolu dafay tax en fait nit ki def di def ne lépp lu borom subhaanahu wa taala digle lépp lu mu ko digal mu daal di koy def waaye lépp loo xamante ne daf ko koo tere maanaam daf koy daal di bàyyi ndax loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy maanu digganteem ak boppam ngir ne li ko boromam subhaanahu wa taala di digal loolu moo koy jariñ naka noonu li mu koy tere loolu moom moo koy moom moom loolu lu koy lor la te comme que dafa jikkowoo jikko jooju bu boobaa nag maandu te googu moom moo ko yóbbee ba nga xamante ne day daal di taxawee mbir yooyu mu ne kon loolu benn la mu ne wa bazlu salaami wa bazlu ak yulli assalaami jàmm wala boog nuyoo lil aalami ñeel àdduna bi yëpp maanaam moom mooy nit ku nekk koo gis rek yow jàmm rek ngay jéem a siq ak moom ki noonu da nga koy nuyu itam maanaam ndax ifshaa'u salaam day tekki nuyoo maanaam tasaare nuyoo waaye day tekki tamit tasaare jàmm maanaam yow say wax say jëf ak say doxalin yëpp maanaam da ngay fexe ba maanaam ànd ak jàmm ak nit ñi bu woobaa nag loolu bokk na ci li nga xamante ne moom lay indi moom mooy wàcce gi nit ki wàcce boppam ba nga xamante ne moom lu nekk rek dafay fexe bay ba ciy dox jàmm nit ki noonu muy wax ak di maanaam muy wax tamit di njëkk a nuyu nit ñi ak yu demee noonu maanaam du toog naan comme waa ji nuyu ma man du ma ko nuyu ak yu demee noonu naka noonu euh, kon dafay daal di nekk koo xamante ne. Euh, day daal di wàcce boppam day toroxlu tamit te day nekk koo xamante ne digg maanaam lu baax rek lay dox maanaam lay lool rek lay dox amma li nga xam ne moom la wax lil aalami ñeel adduna bi yëpp maanaam li muy tekki rek moom mooy nit ñëpp rek wal infaaqu waaye tamit ak di ak di yulli maanaam di joxe di dépenser minal iqtaari waaye nag fekk ne ñàkk ngi fi maanaam moom mooy nit ki xam nga bu fekkente ne dafa am maanaam di dépenser ko xëy na sax mën na koo jafe waaye mi ngi gën a jafe jamono ji nga xamante ne moom nga ñàkk waaye nag bu boobaa kon lépp daal di ciy dugg maanaam mooy teralaate ñi nga xam ne ñoom la ñu war a teral ni ki noonu di joxe ñi nga xamante ne ñoom ñooy njaboot yi nga xam ne ñoom la euh, dépenser ci ñoom nekk nekk wareef ci yow ni ki noonu di joxe ñi nga xamante ne ñoom maanaam di di jox ñi nga xamante ne ñoom ñoo soxla ñoom ñoo aajowoo ak yeneen ak yeneen yu mel noonu yëpp dañuy daal di dugg ci biir bu boobaa nag maanaam wax ji maanaam sayyidna Ammar radiyallahu ta'ala anhu wax dafa dajale kon bu boobaa mboolem li nga xamante ne moom mooy li tax nit ki maanaam ak ngëm maanaam ngëmam mat te bu ñu xoolee euh, li nga xamante ne moom mooy al insaafu min nafsi mooy maanu gi nit ki di maanu digganteem ak boppam maanaam ak objectivité bi muy àndal ak dëggu gi nga xamante ne mooy nekk ci moom loolu dafay dajale jëf yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci xol yépp amma li nga xam ne mooy badlu salaami lil alam maanaam mooy julli jàmm ak di nuyoo mboolem àdduna bi loolu dafay dafay aju ci jëfu wu làmmiñ wax maanaam lu nit ki di wax rek lépp lu muy wax rek muy tasaaroo mu nekk ci jàmm bu boobaa làmmiñ daal di dugg mboolem jëfu làmmiñ yi dugg ci biir waaye tamit al infaqu min al iqtar mooy di dépenser fekk ne yaa ngi ñàkk bu boobaa tamit nga gis ne kon bu boobaa loolu lépp loo xamante ne jëfu loxo maanaam di def lu baax rek di bëgg di investir ci lu baax ak di dox lu baax daal di ciy daal di duggaale maanaam di gis ne kon Euh, li nga xam ne moo aju ci xol ñëw na li aju ci làmmiñ ñëw na li aju ci tamit cër yi ñëw nañu euh, amma asar bi imam ahmad ibn hanbal rahimahullahu taala soloo na ko ci kitaabul iman naka noonu al imam al bazzar soloo na ko ci musnadam naka noonu al imam abdurrazzaq as-san'ani rahimahullahu taala indi na ko ci musannafam naka noonu at-tabarani soloo na ko ci mu'jamul kabir naga naa noonu ñeneen solo nañ ko ku mel ni euh, al imam al Baghawi ci sharh sunna rahimahullahu taala moom tamit indi na waxu Seydina Ammar bi am na nag ñenn ci ñoom ku mel ne al imam Abdurrazzaq as-Sam'ani ñoo xamante ne ñu ko jëlee ñoom la comme ku mel ne imam al Bazzar maanaam dañ koo yëkkati dafa am léeg-léeg ci yenn càllale yoo xam ne dañ ko yëkkati waaye mboolem ñu ko solowee ci moom maanaam dañ koo soloo ci moom ci at bu mujj bi nga xamante ne moom la dund. te bu te at booba moom xelam daf cee jaxasoo woon maanaam kon bu boobaa loolu moom moo tax wéraluñu ne wax ji waxu yenente bi la sallallahu alayhi wa sallam waaye waxu sayyidina Ammar la radiyallahu taala anhu waaye nag xaqiqatan am na ñoo xamante ne ku mel ne al imam al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah dafa jàpp ne lii de maanaam wax ji même bu fekkente ne euh, sayyidina Ammar lañ moo wir ni ci moom la jóge ndax tamit mo bi ko imam at-Tabarani solowee maanaam càllale googu tamit dëgërutoon dafa amoon dafa da'ifoon ci waaye loolu mooy buñ ko bu ñu ko yëkkatee waaye bu yamee ci bu nekkee mawquuf maanaam mooy xadis bu yem ci saxaaba bi te fii moom mooy sayyidina Ammar radiyallahu ta'ala anhu loolu moom wir na maanaam loolu moom sax na wir na moo tax imam al-Bukhari rahimahullah daal koy taaliq daal koy indee ni daal ne qaala Ammar Ammar wax na maanaam daal di indi siixatul jazm ngir wax ni moom moo wax lii radiyallahu ta'ala anhu ku mel ne nag al imam al hafiz ibn hajar rahimahullahu taala dafay wax ne waaye wax ji dafa nuroog waxu ki nga xam ne mooy yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xamante ne moom la ñu jox jawaami'ul maanaam mooy wax yi nga xamante ne dafay dajale dafay dafay tuuti waaye day dajale wax yu baree bare waaye xaqiqatan bu ñu xoolee wax ji jombul moos ne Seydina Ammar ci boppam radiyallahu taala anhu moo ko wax te yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxu ko ngir ne moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam sahabaam yi radiyallahu anhum lu bari ci ñoom wala daanaka buñ leen di xool ku mel ni masalan sayyidina Ammar wala ku mel ni sayyidina Abdullah ibn Mas'ud wala bokk ku mel ni sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anil jami' bu ñuy xool seen ay wax maanaam ñu leen di jël benn par benn ak ñeneen ku mel ni sayyidina Abu Zar al-Ghifari ak ñeneen radiyallahu ta'ala anhum wax yi buñ nee la lii yenente bi sallallahu alayhi wa moo ko wax doo am benn moyen pour vérifier pour mën koo weddi doo am benn moyen ngir ne ñoom dañoo doon tamit loolu nga xam ne moom la yenent bi amoon mooy jox giñ leen jox ñoom itam jawaami'ul kalim radiyallahu taala anhum kon fii moom mooy euh, léegi ñu indi kon ñu ñëw ci xadis bu njëkk bi maanaam wala boog ñaar fukkeelu xadis ak juróom-ñett mu ne euh, bil isnaad al muttasil fii awwal kitaab mu ne haddasanaa Qutayba te moom mooy Qutayba ibn Sa'iid ibn Jamiil ibn Tariif ibn abdullah as-Saqafi mawlaahum maanaam moom mooy al-Baghlaani moom mooy Abu Raja al-Balkhi al-Bul al-Baghlaani rahimahullahu taala maanaam li nga xamante ne dañuy wax tamit ne turam dëgg-dëgg moom mooy Yaxya ndax xam nga Qutayba ak dàqantal la maanaam Qutayba mooy euh, maanaam euh, pluriel lu Qatab maanaam kii la tasxiir la ci Qataba bi nga xamante ne moom mooy comme mooy butit ak euh, waaw mooy butit yi maanaam <laughs> dañ ko ko tuddee woon noonu maanaam Euh, mu nekk ak xeetu dàqantal ci moom waaye nee nañu turam la dëgg-dëgg ñenn ci ci def nee nañ déedéet Qutayba dëgg-dëgg li nga xamante ne moom la maanaam moom mooy turam am na ñu ne Yahya la am na ñu ne Aliyun la waaye daal li nga xam ne moom mooy kunyaam moom wuutewuñ ci te moom mooy Abu Raja rahimahullahu taala moom mi ngi gane adduna cent quarante-huitième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñu ne cent cinquantième année la moom nag moom mooy sëriñ bi nga xamante ne moom la kan njëkk a solo imaam an-Nasa'i rahimahullahu taala moom la njëkk a solo ak imaam at-Tirmidhi ñoom ñaar imaam at-Tirmidhi rahimahullahu taala ak imaam an-Nasa'i seen boo demee ci seen euh, sunan yi maanaam da ngay gis Qutay xaal seen xadis bu njëkk da ngay gis ñu ne haddathana Qutayba maanaam Qutayba ibn Sa'id maanaam bii moom mooy ki nga xamante ne moom la njëkk solo waaye jëlee ci ñoom imaam al-Bukhari kan la njëkk solo voilà al-Humaydi Abdullah ibn Zubair al-Xumaydi imaamu Muslim rahimahullahu taala moom mi ngi jëkk solowee Abu Bakr ibn Abi Shayba ci muqaddima bi maanaam mooy borom musannaf bi maanaam moom moom ci muqaddima bi mooy xadis bi nga xam ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne man haddasa anni hadisan fa man haddasa anni bi hadisin fa yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibina képp koo xamante ne nett li nga wax ne man maa ko wax maanaam ñu xool lu ñutu mbir mi gis ne ndekete wax ji ay sos la yow yaay kenn ci waxkat lu dul dëgg yi maanaam yow yaay kenn ci expliquer kat maanaam ndax da ndax balaa ngay ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam nee na da ko war a vérifier maanaam moom la njëkk solo waaye amma bu fekkente ne ci euh, mu maanaam ci téere bi ci boppam maanaam fi mu tàmbalee ci kitaabul iman ki mu njëkk a soloo ci moom mooy Abu Xaysamata Zuhayr ibn Harb an saa rahimahullah voilà ak Ubaydullah ibn Mu'az euh, al-Anbari ñoom ñaar ñoom la njëkk solowee jëlee ci ñoom rahmatullahi alayhima amma ki nga xamante ne moom mooy imam Abu Dawuda rahimahullahu taala moom ki mu njëkk solo ci xadis ci sax ci sunanam moom mooy Abdullah ibn Maslamata al-Qa'nabi rahimahullahu taala moom gisoon nañ ko niki noonu imam Ibn Maaja rahimahullah moom Abu Bakr ibn Abi Shayba la solo we ci muqaddima bi ak ci kitaabu tahaara bi maanaam kon ñoom ñëpp maanaam waa ashaabu kutubu sitta amma imaam euh, Maalik ci Muwatta am moom ci mu njëkk solo moom mooy al imaam Ibn Shihab az-Zuhri amma ki nga xamante ne moom mooy imaam Ahmad ibn Hanbal moom mooy Abdullah ibn Numayr al-Hamdani moom la njëkk solo ñooñu la ñuy faral di indi seen ay hadith euh, maanaam seen ay taxrij mu ñu def taxrij ñooñu la ñuy faral di indi ci ne hadith bii mi ngi fii mi ngi fii mi fii. kon ñooñ ñooy ñi nga xamante ne ñoom la njëkk solo mu ne haddathana Qutayba te moom mooy al Qut mooy Qutayba ibn Sa'id euh, moom kon rahimahullah qaala moom moom moom sëriñ la bu mag a mag a mag nga xamante ne jàngal na mboolem waa ashaabu kutubu sitta imam Qutayba bi rahimahullahu taala te moom moo doon wax naan gis naa ñi nga xamante ne moom moo seede seede bi gën a mag bi ñu mën a seedeel imam al-Bukhari wala boog ci suñu gis-gis maanaam seede mënul gën a mag seede Qutayba ibn Sa'id bi rahimahullahu taala ndax dafa ne ndax moom dafa tase na ak imaamu Malik ndax solo na ci moom Muwatta am tase na ak imaam al-Layth ibn Sa'd tase na ak ñaari Sufyaan yi mooy ibnu Uyayna ak Sufyaan ibn Sa'id as-Sawri tase na ak Hammad ñaar Hammad yi Hammad ibn euh, Zayd ak Hammad ibn Salama euh, ibn Usama maanaam niki noonu tafe na ak euh, maanaam ñu bare bare bare jàngal na ñoom ñëpp maanaam waa ashaabu kutubu sitta ñëpp jàngal na leen tase na ak imaam ash-Shafi'i ak ñeneen ak ñeneen ñoom imam al-Awzaa'i ñoom ñëpp tase na ak ñoom ba ba pare mu ne man de jotaayoo naa ak ñi nga xam ne ñoom ñooy borom xam-xamu yu mag yi jotaayoo naa ak borom xam-xamu yu mag yi jotaayoo naa ak ñi nga xam ne ñooy jàng alquran ñu mag ñi jotaayoo naa ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu dëddu adduna ñu mag ñi jotaayoo naa ak jaamukatu yàlla yu mag yi waaye bi mu xàmmeewee ba léegi musuma gis ku mel ne Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari maanaam. Euh, rahimahullah maanaam kon loolu te moom sëriñam la maanaam ngi gis ne euh, wax jooju noonu mooy maanaam suñu gis-gis mooy seede bi gën a mag biñ defal imam al-Bukhari rahimahullah mu ne kon xaddasanaa moom Qutayba ibn Sa'id qaala xaddasanaa al-Layth te moom mooy imam al-Layth ibn Sa'd moom gisoon nañ ko gisaan nañ ko am mooy euh, Sa'd ibn Abdurrahman al-Fahmi Abul Harith mi ngi gane mi ngi génn gane àdduna 94e année bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne an Yazid ibn Abi Habib moom tamit gisoon nañ ko ci xadis bi nga xam ne mooy xadis bi biñ ko njëkkee in mooy Yazid ibn Abi Habib Suwayd al-Azdi moom dàkkantalam moom mooy Abu Raja al-Misri euh, rahimahullahu taala mi ngi génn àdduna 128e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mun ab muy an abil moom gisoon nañ ko mooy Marsad ibn Abdullah al-Yazani rahimahullahu taala moom moom tamit ñu ngi koy dàkkantale abul Euh, Abul euh, euh, Xayr al-Misri moom mi ngi génn adduna quatre-vingt-dixième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam an Abdullah ibn Amr ibn al-As mu ibn al-As maanaam radiyallahu ta'ala anhu ma Abdullah ibn Amr ibn al-As ibn Wa'il ibn Hashim ibn Sa'id ibn Sa'd ibn Sahm ibn Hasis ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib kon ci Ka'b googu ci la bokkee ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne mu am ay dàkkantal mooy abu muhammad ak abu abdurrahman ak abu nasir moom mi ngi génn àdduna 63e année ci gan ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci li gën a wér am na ñu wax leneen comme li nga xam ne noonu lañ ko gise woon te moom voilà maanaam bokk na ci muksiruna yi ñu ëpp li nga xam ne moom la ñu soloo xadis jële ko ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam mu ne anna rajulan nee na am na benn waay boo xam ne sa ala dafa laaj rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ni ko ayul islaami ana bal islam fi l islaami xayrun moo moom mooy bi gën a tànn mooy biñ biñ bi gën a bi ñu gën a taamu xaala mu ne tut'imu mooy ngay leele ak taama ñam taq taqra'u te ngay jàng asalaama ja muj maanaam euh, ngay ngay nuyoo ala man arafta ci koo xamante ne xam nga ko wa man lam taarif ak koo xam ne xamoo ko maanaam xadis bi gisoon nañ ko ah, gisoon nañ tamit taxrij bi jarul ñu koy defaat ah, te itam li nga xamante ne fii moom moom moo tax bàyyi xel moom mooy li tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi waat xadis bi maanaam da ngay gis ne jëmmi xadis bi la indi waaye càllale gi moo wute ah, càllale gi moom moo wute ndax fii ci Qutaybata ibn Sa'id rahimahullahu taala la ko solowee te bañ ko njëkkee gis mi ko solo woon ci Amr ibn Khalid ah qaala maanaam qaala haddathana Layth an Yazid ma moom moom ma an ah, Abil Khayr an Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma comme ni nga xamante ne noonu lañ ko jote woon noonu lañ ko gise woon te Yazid boobu mu wax foofu mooy Yazid ibn Abi Habib Abul Khayr bi tamit gis nañ ko léegi maanaam kon moom mooy ki nga xam ne moom ah, dañu gis ne kon càllale gi ah wuute na ci sëriñu ci seen sëriñu maanaam mooy ne ñaari yoon la ko jàng maanaam loolu benn la ñaareelu mbir bi nga xamante ne moom maanaam ngir wane ne kon xadis bi ñu bari soloo nañ ko loolu mooy ba bokk na ci njariñ bi ñaareelu njariñ bi nga xamante ne moom moo ci nekk itam moom mooy le fait que euh, mu bëgg tàqale ñaari tarjuma yi maanaam ngir wane ne fële dafa doon wane ne joxe ñam ci lislaam la bokk fii muy bëgg wax ne ne di tasaare nuyoo ak jàmm ci lislaam la bokk te euh, maanaam euh, kon ñu maanaam mu ne ñu dugg ci beneen bunt bi mu ne baabu bunt buntu la ashiri maanaam kufraan mooy weddi al ashiri ak dëkkaale maanaam mooy dëkkaale gu rafet maanaam weddi dëkkaale gu rafet wa kufrin ak kéefër ba'da kufrin ginnaaw ginnaaw ak kéefër maanaam mooy ne kéefër di leeral ne am na kéefër goo xamante ne moom bu ndaw la boo xamante ne moo nekk ci ginnaaw kéefër gi nga xamante ne Euh, moom mooy bu mag bi mu ne fii nekk na ci maanaam day leeral ñaari mbir yooyu maanaam moom mooy ne ku weddi dëkkaale ndax cosaanu ki ki kufr mooy weddi kufr ci moom mooy nëbb mooy suturaal maanaam ki nga xamante ne kon dafa nëbb li nga xamante ne moom mooy eh, wéetu wéetaayu borom bi subhaanahu wa taala ki nga xamante ne moom moo ko weddi moom ak ki nga xamante ne ñoom ñoo taxaw weddi ne ku dëkkaale ak ñoom dëkkaaleen bu rafet doxale ak moom doxalin wu rafet maanaam loolu dafa bokk ci cosaan maanaam cosaan ak weddi la te comme que loolu mooy yàlla la maanaam bu boobaa dañu gis ne googu xeetu xeetu mooy yàlla la goo xamante ne euh, da nit ñi mën a tuddeewee ngëm maanaam nga xamante ne yi ñu gis yëpp ay branche la ñu ne yii ay ngëm lañ maanaam moom mooy ay jëf la yoo xamante ne kon dafay day yokk ngëm ni ki noonu dafay tax maanaam maanaam topp yàlla ci gàttal niñ ko mën a tuddee tuddeewee ngëm noonu la ñu mën a tuddee tuddeewee ak mooy yàlla kéefër maanaam loolu lay leeral fii et waaye bu ñu waxee nangam kéefir la tegtaliwul ne kéefir gu mag gi nga xamante ne mooy tax nit ki génn ci lislaam dem dem sa war a tab bi fa ba abadan maanaam jubluwuñ ci loolu maanaam teqantal googu nga xamante ne nag moom moo ci am moom lay leeral fii mu ne fii nekk na ci même sujet bi maanaam même buntu bi an abi euh, Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu ñu jëlëg sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu an nabi sallallahu alayhi wa sallam maanaam ñu jële ko ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam hadith sayyidina Abu Sa'id al-Khudri boobu nag radiyallahu ta'ala anhu imam al-Bukhari rahimahullah indi na ko ci kitaabul hayd Ah, indi na ko tamit ci yeneen ci yoonu Iyaad ibn Abdullah mu jëlee ci Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bi te ndax lan ndax foofu wax ji nga xamante ne moom moo am presque ci xadis bi mu nar indi mooy xadis Seydina ibn Abbas bi radiyallahu ta'ala ma moo ci nekk te moom mooy fi mu naan tasaddaqna fa inni ra'aytukunna akthara ahli an-naar maanaam dee leen sarax leen jigéen ndax dama mu ne kon dama leen a gis ngeen nekk ñi nga xamante ne yéen ëpp biir safara euh, mu ne mu ne maanaam moom mooy euh, mu ne euh, am na ñu ne ko walima ya rasulallah ana lan moom moo tax ñu ëpp biir safara mu ne tuksir na laana wa takfur na ashira mooy xadis boobu maanaam ndax da bari loo leen di rëbbaate maanaam fi mu toll loo leen loolu maanaam jigéen ñi dañoo bari lool lu ñuy rëbbaate maanaam lu ñuy wax wax ju ñaaw ci nit ñi voilà ak di xasaate ak ak wax wax ju ñaaw daal maanaam ak tamit da ngeen di wet di tamit dëkkaale gu rafet xadis boobu ne niki noonu am na ñenn ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñoo xamante ne dañoo jàpp ne eh, xadis sayyidina Abu Sa'id al-Khudri bi nga xam ne moom lay wax radiyallahu taala anhu mooy bi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne laa yashkurullaha man lam yash man laa yashkurin naasa maanaam ku gërëmul nit ñi gërëmut yàlla maanaam mooy ki nga xam ne gërëmul nit ñi moom euh, gërëmut yàlla waaye li nga xam ne mooy li gën a feeñ moom mooy xadis bi nga xamante ne moom moo nekk ci kitaabul xayd bi nga xamante ne moom la doon tudd léegi inshaa allahu taala buñ ca yegsee dañ gis waaye mu fii nii ñu gis ne Ah, imam al-Bukhari rahimahullahu taala mi ngi indi hadith sayyidina Abdullah ibn Abbas bi radiyallahu taala anhuma mu ne haddathana mi nettali nañu mu ne Abdullah ibn Maslama te moom mooy Abdullah ibn Maslama ibn Qanab al-Qanabi ah, al-Harithi dakkantalam mooy Abu Abdurrahman al-Madani rahimahullah ah, hadith bi nga xamante ne moom la ñu mujjee gis fële ñoom ñoom ñëpp waa Madina lañ moo waa Misra lañ ñoom ñëpp waa Misra lañ Euh, amma euh, suñu euh, hadith bi kon maanaam muy Abdullah ibn Maslamata al-Qanabi ko gisoon nañ ko muy mi ngi génn àdduna deux cent vingtième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam am na ñu ne deux cent vingt et unième année la moom lañ la wax léegi ne la imam Abu Dawud rahimahullah moom la njëkk indi ci haditham maanaam ci sunanam ci xadis sayyidina Mughira ibn euh, Shu'ba bi radiyallahu ta'ala anhu bi mu naan yeneen bi kaana nabi sallallahu alayhi wa sallam arada an yadhhaba al ab'ada maanaam xadis boobu ne yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam da daan dem ci bërëbu maanaam wanag yi maanaam da daan da daan gën da daan nit ñi euh, maanaam mu ne an Malik moom sayyidina Abdullah mu ne mu ne kon euh, Abdullah ibn na ci imam Malik ibn Anas radiyallahu ta'ala anhu moom tamit gis nañ ko ko mu ne an Aslam mu nekk ci sëriñ yu mag yi nga xamante ne imaamu Maalik rahimahullah daan na jëlee ci ñoom fonk leen lool màggaloon leen te mooy Zayd ibn Aslam al-Qurashi al-Adawi dakkantalam moom mooy Abu Usama dañuy wax tamit ne Abu Abdullah al-Madani di boroom xam-xam fiqh bu mag a mag a mag nga xam ne Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma moo ko goreel euh, maanaam euh, moom moom mooy mooy kon mu ne an Ata ibn Yasarin moom tamit mu nekk beneen taabii bu mag a mag a mag muy Ataa ibn Ataa ibn Yasaar al-Hilaali rahimahullahu taala nekk sëriñ bu mag tamit nekkoon Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu salaam bokkoon ci fuqahaa yu mag yi foofa euh, muy Abu Muhammad mooy dàkkantalam niki noonu bokk na ci dàkkantalam yi mooy Abu Abdullah ak Abu Yasaar maanaam ñaar yooyu maanaam nga gis ne kon dàkkantalam ak turu baayam dañoo nuroo mooy Abu Yasaar. Euh, Ata ibnu Yasaar moo tax léeg-léeg bu ñu Yasaar wala ñu ne Abu Yasaar nit ñi mën nañoo jàpp ne xëy na ñaari nit yu wuute lañ fekk benn nit ki la moo tax yooyu mat na xàmmee euh, nit ki noonu kon moom mooy Abu Yasaar al-Madani euh, al-Faqih moom nga xamante ne sayyidatu Maymuna radiyallahu ta'ala anha bi soxna yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko goreloon maanaam moom mii kon Ata ibnu Yasaar. moom mi ngi génn àdduna euh, quatre-vingt-quatorzième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñu ne quatre vingt dix am na ñu ne cent troisième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi loolu moom moo tax imaamu Maalik tasawuloon ak moom maanaam ba jëlee ci moom moo tax dafa jëlee tout le temps ci benn intermédiaire ak moom mooy ku mel ni ci Zayd ibn Aslam rahimahullah mu ne an ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma moom gisoon nañ ko mooy Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ah foofu la bokk ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy Abdul Muttalib maanaam euh, muy kon ibnu Hashim ibnu Abdi Manaf al-Qurashi al-Hashimi moom dàqantalam mooy Abul Abbas comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon al-Madani maanaam moom tamit comme nee la mel maanaam bu ne nee Abul Abbas la ñuy wax maanaam bu kenn jàpp ne dañu juum ndax ibnu Abbas lañ koy wax maanaam Abul Abbas xam nga mooy baayu Abbas waaye ibnu Abbas mooy doomu Abbas. maanaam kon buñ ko waxee bu kenn jàpp ne dañoo juum ngir ne moom dàqantalam la abul abbas te waxoon nañ ne sahaaba yi radiyallahu taala anhum ñaar keke ñoo ci am dàqantal boobu mooy abu abul abbas mi ah mooy abdullah ibnu abbas ibnu abdul muttalib ak kan sahl ibnu sa'd mooy abul abbas sahl ibnu sa'd as-sa'idi radiyallahu taala anil jami' moom mi ngi gane àdduna ñetteelu at ginnaaw gàddaay yenente bi laata ak gàddaay yenente bi bopp sallallahu alayhi moo tax ci bi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di génn àdduna moom mi ngi am fukki at ak ñett mi ngi génn àdduna juróom maanaam soixante-huitième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñu ne soixante-neuvième am na ñu ne euh, soixante-dixième maanaam moom mu ne qaala mu ne an ibn Abbas radiyallahu ta'ala an annahu qaala maanaam annahu qaala maanaam foofu lañ mu ne qaala nee na qaala nabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na uriitu wan nañu ma an naara safara waaye bañ ma wonee sabara fa iza fekk na maanaam eh, ne maanaam hadith bi nag tàmbalewul lii maanaam ci kitaabul kusuuf indi na ko ci anam gi nga xam ne moom la gën a mate ndax waxoon nañ ne la imaam al-Bukhari rahimahullahu taala léeg-léeg day indi ay xaj ab hadith waaye daf koy dagg-dagg ay dagg-dagg yu wuute maanaam def ko ci bërëb yu wuute ngir njariñ ya nga xamante ne moom moo tax mu indi hadith boobu waaye saa yu bëggee indi waaye dina am benn bërëb boo xam ne moom dana fa indi hadith bi ci ni mu guddee noonu maanaam fii nag bii nag ci mi ngi ko indee ci kitaabu kusuuf fi nga xamante ne moom mooy xadis bi nga xam ne moom moo tàmbali fii mun a xusifat euh, xusifati shamsu ala ahda rasulillahi sallallahu alayhi ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama maanaam mooy bi ñu jàppee jant bi ak yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam julli gi mu doon julli ci bi ñu jàppee jant bi ak la ca xew léegi nag ci borom bi subhaanahu wa taala daf ko faa wan ajjana ak safara ci biir julli googu insha allahu taala danañ ci ñëw waaye mu ne uriitu wan nañ ma nag an naara safara waaye fa isaa ma gis ne nag aktaru li ëpp ahliha ci ñoñam an nisaa muy jigéen ñi lu tax mu ne yakfur na ndax dañuy weddi maanaam kon euh, maanaam euh, kon loolu dañ ciy jàngee ni di weddi euh, ak njariñ maanaam di weddi njariñ ak ci ku mën a tukkee loolu maanaam bàkkaar bu mag a mag mag la boo xamante ne Euh, mën naa yóbbu nit sawara ndax dafa ne jikko jooju principalement moo leen fa ëpp lim leen fa dugal maanaam am na yeneen i jikko yu leen fa mën a dugal waaye principalement bii jikko moom moo leen fa moo leen fa dugal moo tax mu diglu leen gis nga ci hadith sayyidina Abu Sa'id al-Khudri bi radiyallahu ta'ala mooy ñu ëpp lu ñuy sa mooy ñu bëri lu ñuy saraxe ak di jéggalu yàlla istighfar maanaam ñu xamee ci ne kon ñaari mbir yooyu dañuy far bàkkaar maanaam mu ne uritu maanaam mu ne mu ne nag xii la ñu ne ko ayakfur na ndax dañuy weddi billaahi ci yàlla ndax dañuy weddi yàlla kaala mu ne na dañuy weddi al ashira dëkkaale maanaam mooy kon booy dëkkaale ak ñoom dëkkaale bu rafet rawatina maanaam ci seen yi waaw maanaam bu ñu dëkkee ak ñoom dëkkin bu rafet maanaam ñu daal di mel ni ku gisul ne ñoom def doxale nañ ak ñoom doxaleen wu rafet maanaam weddi googu ñu koy weddi ak diingat googu nga xam ne moom lañ koy diingat loolu moom moo leen yóbbee loola maanaam kon ñu gis ne ndekete kéeféer gii ñuy wax bokkut ak kéeféer dañ doon wax le maanaam mooy kéeféer gi nga xam ne moom mooy génne nit ci lislaam ba pare kooku bu ko yóbbee biir safara daf koy yóbbu abadan te it dañ ciy xamee kon ne jullit mën naa dem sawara ngir ne dafa wax ne du kéeféer bu mag gi nga xam ne moom moo tax ñuy wax waaye kon euh, waaye te terewut ñoom dañuy bëri sawara waaye am na yeneeni cause yoo xamante ne ci yeneeni xadiis yoo xam ne day wax yeneeni cause yu demee ne kay seen yi maanaam le ki mooy yi ñuy sol ak masalan yi ñuy teg ci seen bopp yi loolu gis nañ ko am nañ ci xadis boo xam ne xadis Seydina Abu Hurayrata radiyallahu taala anhu bu nekk ci ñaari saxeex yi inshaa allahu taala danañu ko gis mu ne kon nag ñoom yakfurna al ashira dañuy weddi di nga xamante ne moom mooy dëkkaale mu ne wa yakfurna te dañuy weddi al insaana al ihsaana rafetal maanaam boo rafetalee jëmee ci ñoom tamit dañ koy weddi maanaam dañ naan ah saa waaye defoo fi dara ah waaye kii tukkul fële maanaam même seen biir néegu sëy la wala boog ci fi ñuy liggéey la wala ña ñuy àndal la wala yeneen ak yeneen maanaam weddi googu ñuy weddi ku def lu rafet rek maanaam léeg-léeg subhaanallah da ngay gis ba koo xamante ne sax subhaanallah maanaam masalan maanaam exemple bu ndaw la rek boo xamante ne taxul sax wallahi taxul sax ñu jóg waaye dañ koy wax rek ngaanamaam ngir wane maanaam fi mbir mi yegg mooy da gis koo xamante ne ci ñoom ci seen biir ñoo bokk lépp li ñuy defandoo ba nga xamante ne caaxaan ya ñu nekk di ndayeleek di def yooyu ñoo ko bokk ñoo bokk caaxaan yooyu nga xamante ne bu ñu paree ba ndeyale waaye ci euh, ndaw si ndaw si ñëw indi maanaam dana indi la mu am lépp waaye bu tëriwut dañ koy weddi dañ koy xas ŋaññi ko ne mu joxiwu dara nii rek la fi def wala yu mel noonu maanaam da ngay gis ne kon ah wala boog loo mu leen mën a joxit maanaam bu ñu xoolee subhaanallah ñi nga xamante ne ñooy dem di seetuwaat rawatina ñun suñu aada yi nga xam ne dañuy faral di def maanaam boo boo demee seeti ji nit ñi am loo fa ak yooyu li ëpp ñiy kaas naan joxewu fi dara wala boog lii rek la fi def ak xeebal la li nga xam ne moom nga leen jox moom mooy ñoom maanaam euh, mu ne kon nag a ah, ñoom daal moo tax loolu musiba la maanaam bépp musiba mooy góor bu mel noonu aussi maanaam ngir ne loo xamante ni jigéen ñi ñoo ko moom yow maanaam naka jekk jikkoy jigéen ñi la te gërëmuñ ko ci ñoom maanaam waaye nag ñoom la ñoom ñoom naturellement ñoo xaw a mel noonu yow nga wëlbatiku nekk góor ba pare am jikko jooju loolu moom mooy musiba gépp musiba yàlla nañu yàlla sàmm mu ne kon nag euh, maanaam ndax mbir mi du jigéen lañ moo tax de problème bi am déedéet jikko ji moo tax voilà jikko ji la mu ne kon nag dañuy weddi lool mu ne law bu fekkonte ne maanaam bu ñu nattalee woon ne ahsanta da nga rafetal ilaa na jëm ci kenn ci ñoom ad-dahra diiru jamono maanaam mooy sa dund yëpp yaa ngi rafetal jëm ci ñoom su ma topp ra at mu daal di gis mi ngi ko ci yow say an dara leen na kese maanaam mooy lenn lu muy mën a ŋàññe wala lu mu mën a critiquer xaala danaan maara aytu mosumaa gis mi ngi ko ci yow xayran yiw xatt benn yoon maanaam ñoom <laughs> kon noonu dañuy doxale loolu loo maa defal dara bi ma indee ci kër gi ba léegi dama sonn man fi mu toll aw ma dara aw ma lii aw ma laa lu nekk ñu wax ko lu nekk ñu ko loolu nag jigéen ñi war nañ koo bàyyi xel ci seen biir néegu sëy yi yàlla nañu yàlla sàmm maanaam xadis boobu kon moom mu ne eh, imam al-Bukhari rahimahullahu taala indiwaat na ko ci xadis numéro 1052 ak xadis numéro 5197 ak xadis numéro 6449 imaamu Malik comme ci eh, xadis bi ci moom la jóge rahimahullah indi na ko xadis numéro 508 foofu la ñu waroon a tàmbalee maanaam imaamu Muslim rahimahullahu taala indi na ko ci xadis numéro 907 ak 2737 imam an euh, imam at-Tirmidhi rahimahullahu taala indi na ko xadis numéro deux mille six cent deux imam an-Nasa'i rahimahullahu taala indi na ko ci xadis numéro mille quatre cent quatre-vingt-treize imam ibn euh, euh, imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala indi na ko ci juróomi bërëb xadis numéro deux mille quatre-vingt-six deux mille quatre cent onze trois mille trois cent soixante-quatorze trois mille trois cent quatre-vingt-six ak dix-neuf mille huit cent cinquante-deux Euh, kon euh, mu ñu jàll mun ci beneen bunt mu ne baa bu maanaam kon maanaam bunt bi ñu weesu daf ñuy leeralal ne war na nañuy moytandiku euh, maanaam war ñuy def ci yoonu yoonu yàlla daf cee bokk mooy di gis lu rafet ci nit ñi itam maanaam di moytandiku di daw di maanaam di moytandiku rek di gis lu ñaaw ci nit ñi ndax képp koo xamante ne dafay xool ayib ñaare ayib rek lay gis maanaam te bu fekkente ne maanaam di di jéem a xool lu rafet waaye di bañ di luñutu tout le temps lu ñaaw voilà maanaam léegi nag da ngay gis ñun euh, léeg-léeg rawatina subhaanallah ci yoonu yàlla da ngay gis ñoo xamante ne ay tariqa yu wuute lañ bokk rek wala bokk maanaam mouvement ba ñuy woote woo ci biir l'islam daa wuute du ñu nangoo gis mukk ci seen moroomu jullit lu baax jamais tout temps ñee ñee ñoom lu nangam lañ maanaam bi ci gën a bon nag mooy bi nga xamante ne bu ñu toogee ci mbooloo mi maanaam ci ci ci événement yu mag yi wala yooyu daa dafay wax wax lu rafet ci gaay waaye bu ñu génnee maanaam lu ñaaw rek la ñuy wax maanaam du ñu nangoo mukk seede ne ah dëgg dëgg ñee tamit am nañ ay jikko yu rafet wala boog bu ñu wuutee ak ñoom ci benn masala da nga ciy gis koo xamante ne benn boroom xam-xam lay gis ne wuute nañ benn ci benn masala kese wala jàpp nañ ni lii mu wax moom daf ci juum donc ànd ak ni gënu ko légitimement waaye moom jàpp na ne rek kay juum na waaye dootul nangoo ci lu baax tukkee ci ko loolu tamit maanaam xeet la boo xamante ne ah, maanaam benn xeetu musiba la boo xamante ne day faral di am yàlla ci yoonu yàlla nag nit ñi dañoo war a moytandiku loolu ndax loola segam day yóbbaate safara loolu moom mooy kon day daal di sorel nit ki ci yoonu yàlla am maanaam baabun buntu ngi nii mu ne almaasi moy min amri dafa bokk ci mbir al jaahiliya yi nga xam ne dañoo bokk ci jaahiliya jaahiliya nag mooy jamonoy ceddo rek maanaam mooy jamono ji xamante ne jamono réer gu metti gi mooy jaahiliya ndax jaahil mooy réer jaahiliya mooy réer gu metti gi maanaam jamono jooju nga xamante ne l'islam ñëwagutoon euh, nit ñi nekk ci ay ceddo maanaam ci jikko yu ñaaw yooyu ak doxalin yu ñaaw nekk ci wedd gi yàlla wala ñàkk a xam gu méttee métti loolu moom mooy jamonoy jaahiliya waaye nag mooy yàlla yi kon dafa bokk ci mbiru jaahiliya yi wala yu kaffaru waaye du tax ñu wedd ñu yéeféerloo ñu seede ne ak yéeféer la saaxibuha boromam maanaam kon nit ki bu defee bàkkaar lool nag daf koo teg ngir tontu mu'tazila yi maanaam mu'tazila yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy xawaari ji comme maanaam moom bi ak buntu bi weesu maanaam mu ne kon euh, maanaam kon duñu du ñu tax ñu def yéef yéeféer ñooña biir ci kaabiha euh, ci maanaam war gi nga xamante ne moom lay maanaam jëfe gi nga xam ne moom lay jëfe bàkkaar boobu illaa ndere bi shirki ci bokkaale maanaam nit ki su demee ba bokkaale nag ci lañ koy doog dugal foofu wala boog mu mel mu def lu nuroo bokkaale comme lu demee nekke weddi yàlla complètement ne yàlla amul wala yu mel noonu wala boog waaw yo yooyu wala boog ne daal di wax ne masalan diw ci boppam yàlla masalan genre wax yooyu loolu dañ koy weddi ndax ne maanaam yàlla ci boppam comme xam nañ ni kenn rek la te nee na diw sa nee na sàmba mooy yàlla kon bu boobaa loolu euh, moom ci boppam moo dugal boppam ci kéefër mu ne yooyu nag li tax lan moo koy wane mu ne li qawli nabi ngir waxu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam li mu wax ne innaka insha allah moom lay indi xadis boobu mooy xadis sayyidina abu zarr al-ghifari radiyallahu taala anhu di mu naan ko innaka naka yow day umru un ab cam nga xam ne maanaam waaye nga soo xam ne fii ka nekk na ci yow jaahiliyatun ak riir gu méttee métti maanaam kon yow ak riir gu métti jikkoy ceddo nekk na ci yow maanaam nga gis ne Euh, loolu mu ko waxoon loolu insha allahu taala daan ci ñëw maanaam ngir ne dafa def loo xamante ne ak mooy yàlla la boo xamante ne moom moo tax mu wax ko loolu waaye waxu ko ne ko waxu ko ne ko nga yenent bi sallallahu alayhi wasallam waxu ko ne ko nga daf ni ko rek li nga def maanaam jëf yi ceddo la maanaam nit ñu réer ñi ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ci jamono yi nga am ne avant l'islam la ñu nekk ci ay jik civilisation yu bokkut ak l'islam ñooy yor jikko yi nga yor maanaam loolu rek la ko wax waaye waxu ne ko waaye yow ca ñooña nga bokk waxu ne ko yow ci jaahiliya nga bokk daf ne ko jaahiliya nekk na ci yow loolu la ko wax maanaam kon ñu gis ne am na teqantal boo xamante ne dañ naan diw ak kiifir daa ca moom wala boog ñu ne diw yéeféer la du benn de jëf ji mu jëf jëfu yéeféer la ak jëmmi nit ki yéeféer la du benn loolu moom moo tax teqantal googu mat naa bàyyi xel euh, ki noonu kon maanaam mu ne mu ne ko mu ne ko wa qawli mu ne wa qawlillahi ak waxu buur yàlla taala aji kawe loolu tam moo koy firndeel mooy bi borom bi subhaanahu wa taala wax ne inna allaha li wér boor mooy buur yàlla laa yaxfiru du jéggale an yushraka ci ñu bokkaale bi ci moom waaye wa yaxfiru dana jéggale maa lépp loo xam ne duuna gën naa yées daalika loolee maanaam fii maanaam duuna bi tekkiwul lu lu lu lu bokkaale ngir ne am na mbir yoo xamante ne du ñu bokkaale waaye ñoom ñoo gën a garaaw bokkaale ko lu deme nekk waxal yàlla loo xamul comme ni ko borom wax wa an tusiku billahi wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamuna loolu moo gën a garaaw bokkaale na naka noonu waxal maanaam naka noonu di euh, teg euh, euh, maanaam weddi nekku yàlla ci jëmmi boppam wala boog ne adduna bi kenn bindu ko ak wax yu mel noonu yooyu ñoo gën a garaw bokkaale parce que ki nga xamante ne moom bokkaale na mooy nangoo na ne yàlla ngi fi dañ koy jaamu waaye dañuy jaamu keneen wala leneen aussi maanaam moom ñaar ñooñu yëpp saxal na leen waaye ki ne yàlla ci boppam moo amul maanaam moom jëm wi nekkam ci boppam la weddi kooku loolu moo gën a garaaw bokkaale moo tax duuna mooy lu gën a yées bokkaale maanaam kon wa duuna lu gën a yées nag maanaam yàlla dana ko jéggal liman yasha'u képp ci képp ku ko soob kon aaya bi dañ maanaam kon aaya bi dañ ci xamee ne maanaam ne ne ne ne euh, lépp loo xamante ne dafa wuute ak bokkaale rek maanaam wala mu gën koo suufee loola mëneñ ko cee duggee maanaam mëneñ ko koo tuddee ak kéefër te du sax du tax nit ci sax biir sawara beneen mbir bi nga xamante moom lañ képp koo xamante ne dafa ak bokkaale moom day dem sawara te dafa loolu beneen mbir la boo xamante ne dañ ko xamee bi nga xamante ne moom lañ ci xamee moom mooy ne euh, bokkaale ak yu mel noonu amul dara lu ko nuru ci bo ci bàkkaar bokk na tamit ci li nga xamante ne moom lañu ci xamee moom mooy ne euh, borom bi subhaanahu wa wax nañu ñan ñoo ko soob ci mu jéggal leen maanaam am na mbir moo xam ne moom leer na daa war a leer ci bopp ñépp ne ku ko deewaale yàlla moom moo wax ne du la ko baal maanaam te moom mooy bokkaale Euh, mu ne kon euh, waaye bokkaale bii ñuy wax nag mooy bokkaale bu mag bi waaye du bokkaale yu ndaw yi nga xam ne moom la yeneen bi sallallahu alayhi wasallam léeg-léeg di wax ne nangam bokkaale la fekk bokkaale bu ndaw la ci jublu li deme nekk waat ci keneen ku dul yàlla barke Samba barke Samam yooyu maanaam euh, ay barke Kaaba ga yooyu ay ay ay xeeti bokkaale la naam waaye bokkaale gu ndaw la. Euh, loolu du tere nit ki dem dugg ci maanaam nekk yéeféer waaye nag dana ko dugal ci mu ne kon bil isnaad muttasil fi awal kitaab ilay qaala imaam imaam al-Bukhari rahimahullah nee na haddathana Sulaymaan ibn Harb te moom mooy Sulaymaan ibn Harb ibn Bajil al-Azdi al-Waahishi rahimahullahu taala dàqante la moom mooy Abu Ayyub al-Basri rahimahullah nekkoon qaadi foofu dëkkoon na Makka nag waaye te nekkoon na tamit qaadi bu Makka mooy juge ba waaye tamit dëkkoon na Madi euh, dëkkoon na maanaam euh, Basra ca gannaaw ga foofu itam mu nekk fa qaadi mu ne qaala haddathana Shu'ba moom gis nañ ko gisaat ko gisaat ko mooy Shu'ba ibn al-Hajjaj al-Ataki euh, al-Azdi al-Wasiti thumma al-Basri rahimahullahu rahmatan wasi'a an Wasil al-Ahdab maanaam te moom mooy waasul ibn Hayyan al Ahdab al Asadi al Kufi di waa Kufa ah, ma moom Shu'ba moom la ah, ah kii tamit maanaam ah, waasul ibn Hayyan ibn bi di al Ahdab al Asadi al Kufi moom mi ngi génn àdduna cent vingtième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñu ne cent vingt-neuvième année ci la génn àdduna maanaam mu ne anil Ma'rur te moom mooy euh, al Ma'rur ibn Suwayd al Asadi mooy Abu Umayya mooy dàqantalam Abu Umayya al-Kufi moom it waa Kufa la woon euh, moom mi ngi euh, génn adduna ci année quatre-vingt yi maanaam ginnaaw gàddaay yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam kon ñu gis ne hadith bi maanaam ñi ko solo mooy waa Basra ak waa Kufa maanaam bu ñu xoolee daal waa Irak la. maanaam mu ne qaala nee na laqiitu daseen tase naa ak abu abazar te moom mooy abu zar al-Ghifari di àndandoo yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñi nga xamante ne moom mooy maanaam mu ngi tuubee woon makkatal mukarrama ala saakiniha afdalu salaatu wa salaam bokkoon ci waa banu Ghifaar dem delluwaat seen seen dëkk maanaam te xissaam xissab bu bu yéeme boobu ah, nga xamante ne moom mooy wax nañ ni moom mooy ñu ñeenteelu wala juróomeelu ki nga xam ne moom mooy dugg ci lislaam maanaam mooy Seydina Abu Zar al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu li nga xam ne moom mooy li gën a siiw nag ci turam moom mooy Jundub ibnu Junaadata ibnu Sufyaan ibnu Ubayd ibnu Waqiata ibnu Haram ibnu Ghifaar te moo tax ko al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu waaye daal ala wax nañ ne tamit ne Jundub ibnu Junaadata ibnu Qays ibnu Amr ibnu Malil eh, et waaye li nga xam ne moom mooy li gën a siiw daal Jundub ibnu maanaam d'accord nañ ci ne loolu mooy turam radiyallahu taala anhu waaye am nañu wax ne Barir ibnu Junaada la tuddoon radiyallahu taala anhu waaye dàkkantalam la gën a siiwee comme Sayyiduna Abu Hurayra radiyallahu taala anhu moom moom mi ngi tudd ab kon dàkkantalam mooy Abu Dar radiyallahu taala mi ngi génn adduna trente-deuxième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam siiwee ci Abu Zarr al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu bokk saxaaba yu mag yi bokk ci maanaam siiwee woon ak dëddu gi nga xam ne moom la dëddu woon àdduna ak nekk ki nga xam ne moom la doon jaamu yàlla ak ni nga xamante ne noonu la doon euh, wéetee di di di di jaamu boromam subhaanahu wa ta'ala ak ni nga xamante ne noonu la nekkee woon koo xam ne joxul importance àdduna maanaam muy sayyidna abu mu ne laqitu tafe nag moom bir rabza nga xamante ne maanaam euh, rabza ñetti marahil la nekkoon ci madinatul munawwara ala sakini afdalu salaam ci wàllu iraq ci côté iraq côté boobu la nekke woon mu ne wa alayhi mu ne damaa tafeeg moom ci dëkk boobu wa alayhi te mu nekk ci kawam xullatun ab ab ensemble maanaam xulla moom lañ naan ensemble rek mu yére boo xamante ne ñaar yére lay doon maanaam moom lañ naan ensemble rek maanaam mu am ab xulla waaye wa ala xulaamihi wa ala te mu teg nekk tamit ci kaw xulaamihi ab maanaam góoram waanaam mooy góoram comme niñ naan ñun wolof yi dañ naan sama jànq bi bariwul nag lu ñuy wax sama maanaam booy li ñu naan booy voilà maanaam la xam nga léeg-léeg au lieu ñu ne sama mbindaan mi dañ naan sama jànq bi waaw loolu moom mooy tamit lii rek maanaam xale bu góoram kii tamit dañ naan maanaam xulaamihi xale bu góoram rek maanaam ngir rafetal wax ji mu ne waalaa xulaamihi waaye mu nekk ci xale bu góoram xullatan tamit ak maanaam ab ensemble rek ab yére maanaam ensemble mu nekk ci moom waaye lii am na ci yeneeni riwaaya rawatina bu nekk ci saxeexu imaamu muslim rahimahullah buy wane ne benn partie yére bi daa nekk ci sayyidina abu zar radiyallahu ta'ala beneen bi nekk ci euh, ci ci ci ci ci ci gonem googu ci xale bu góor boobu maanaam mooy solul yëpp maanaam te bu jëloon ñaar yëpp sol ko boole ko day daal di nekk benn ensemble waaye daa jël benn bi jox sol ko beneen partie ensemble bi mu jox ko euh, xale bi te ñaar yëpp xeetu xeeti manteau la doon maanaam xeeti manteau la woon rek maanaam fa sa'altuhu nee na ma laaj ko an zalika ci loola ma ne ko waaw waaw waaw yow buy di maanaam fi mu xam nga tey bu fekkente ne te ja maanaam fii jaamam ah. maanaam xam nga bu fekkente ne da nga ànd ak sa salarié wala sa mbindaan wala yooyu noonu nga nga sol exactement yi maanaam yire sol sa daamine et cetera ba pare solol ko jëmmi daamine boobu loolu ñaare bokkul ci li nit ñi di faral di gis maanaam yow ak sa ngeen ànd nga sol jëmmi li mu sol loolu tamit bariwul lu ñu koy gis maanaam waaye daal bi mu ko solee nag ci la ne ko mais lii moom mooy la euh, euh, euh, mu ne ko nag <laughs> nee na nee na mu nee na fa qaala mu ne mu ne mu ne mu ne inni naka man sababtu damaa saagante maanaam saaba sababtu maanaam damaa saagante nag bu ñu ko waxee ci arab maanaam tekkiwul comme ñun wolof yi li ñuy wax saaga maanaam ndax ñun wolof yi bu ñu nee saaga li muy tekki euh, naam léeg-léeg dinañ wax saaga fekk ŋàññi lañ ci jublu waaye nag ñoom buñ waxee saaga ŋàññi rek lañ ci jublu ah waxuñu di tudd ndey ak baay ak yeneen ak yeneen déedéet wala maam wala yooyu ñoom déedéet loolu taxul ñuy wax waaye nag nee na ba ñu saagante xam na maanaam saa affaire yi tàng rek ñuy ŋàññante di wax nee na waaye rajulan waaye benn waay waaye wax waa ji eh, nee na Seydina Bilal la radiyallahu ta'ala anhu maanaam moom mooy Bilal ibn Abi Rabah radiyallahu ta'ala anhu nee na fa ayyartuhu nee na ma daal di koy ŋañ ma daal di koy ŋaññi ah bi ummihi ci ndeyam maanaam moom ŋaññi ko ci yaayam ne ko yow maanaam ci ne ko yab na sawda yow doomu nit ku ñuul ki nga doon ah, Ah, wala yow daal sa yaay dafa ñuul moo tax mu ne wa wa kaana mu ne wa kaanat ummuhu ajamiya ci beneen riwaaya maanaam ne yaayam ajamiya la woon maanaam de nit ku arab moo tax man ma ma ngañ ko loolu te ni ko waaye yow de façon sa yaay du kii maanaam sa yaay nit ñuul la rek maanaam wala boog a a kii rek ma ngañ googu xeetu ngañ fa qaala mu daal di lii ñeel ma lii ñeel ma annabi yent bi sallallahu alayhi wa maanaam kon fii dañuy gis ne maanaam ak ŋàññante ak wax waxante wax ju ñaaw saa yu juddoo maanaam derapaaj mën na cee am maanaam ndax sayyidna Abu Dharr radiyallahu ta'ala anhu képp ku ko xam dana xam ne bokkut ak maanaam xeetu jikko yooyu du jikkoom waaye nag lii daf koo daf koo def ngir ne maanaam dafa mer maanaam xam nga moo tax bu wax tàngee ba dérapage am nit ki léeg day wax loo xamante ne sax maanaam du sax jikkoom daf koy wax te fekk daf koy rëccu loolu waaye lu bari ci borom xam-xam yi nag rahmatullah dañuy wax ne xamutoon ni maanaam atte maanaam ndax ñoom dañoo tàmmoon di di ŋàññante ci ay euh, yow yow comme ñun rek ni ñuy wax kii géer la kii géwal la ci ah, ab tëgg la kii nangam la ñeeño la maanaam loolu nga xam ne moom noonu lañ ko tàmmee di waxee rek ñoom dañ koo tàmmoon ci jaahiliya yéeg waaye nag bi mu ñëwee ci lislaam xamutoon ne atte lislaam daf koo tere woon maanaam tere ŋàññe nit ne basalan diw ñeeño la maanaam genre yooyu loolu euh, euh, xamuñu woon ne àttee l'islam dafa tere loolu maanaam moom xam ko woon loolu lañ wax amaan na loolu la waaye amaan na li nga xam ne moom la wax léegi la mooy ne maanaam tàngooru mer wi rek moo ko ko yóbbee waaye amaan na ñaareelu wax ci tamit moom amaan na mu gën a dëgër nee na waaye bi nga xamante ne moom moo ko wax mu ne yenent bi sallallahu alayhi fa qaala mu wax li ñeel ma annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ma yaa Abu Dharr e radiyallahu ta'ala anhu nee na a'ayyartahu ndax da nga koy ŋaññi ndax danga nga koy ŋaññi bi ummihi ci yaayam maanaam ndax da ngay tudd yaayam loo xamante ne moom du ci dara maanaam mooy mooy nga ŋaññee ko loo xamante ne moom amu ci benn wàll maanaam ne rek yaayam nii la mel loolu dañ koy ŋaññ mën koo ŋaññee nit innaka naka yow de um ak cam nga soo xam ne waaye nga boo xam ne fii ka nekk na ci yow jaahiliyatu jikkoy ceddo jooju maanaam jikkoy réy réy réy bu réy réy ngi ci yow te mooy li alxuraan di wax ne hamiyatul jaahiliyya maanaam nga xamante ne xeetu parparloo saa yu duggee rek nga xamante ne loolu alxuraan ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañ koo ŋaññi subhaanallah xoolal li mu tuddee hamiyatul jaahiliyya mooy yoo xamante ne ñii dañ doon wax ne ñun ñooy ansaar yi ñee ne ñun ñooy muhaajiruuna yi loolu rek alxuraan ne yeey loolu hamiyatul jaahiliyya moo leen dal maanaam loo xamante ne jikkooy ceddo la moo ngeen nekkee subhaanallah te nekk mu muhajir ak nekk ansaar yooyu ñooy maqaama yi gën a màgg ginnaaw nekk yeneen ànd ak loolu yëpp ñi koy woote woo maanaam ku nekk di ko puukare woo loola tax alxuraan ne ñoom yéen par parloog jaahiliya ngeen nekk yëfi ceddoo ngeen nekk subhaanallah kon anan ñun suñu parparloo yu metti yi ñu nekke ñun ñooy murid yi ñun ñooy tiijaan yi ñun ñooy xaadir yi ñun ñooy naqsabandi yi ñun ñooy nangam yi maanaam di ko puugaroo di di di di di mel n ñuy bedd yi ñu ci def ak yeneen ak yeneen loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy li aju ci diini waaye amaa li nga xam ne day aju ci ñun ñooy sénégalais yi yéenay ñekk yi naar yi tubaab yi yéen ay chinois rek ngeen maanaam ak xeet yu mel noonu loolu moom mooy li gën a bon ci li mën a am loolu moom moo gën a garaaw encore euh, mu ne ko mu ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam ginnaaw ba ko waxee loolu daal di ko ci teg daan ne ixwaanukum seen mbokk yi xawalukum seen ay ñoom ñooy seen ay euh, euh, ñoom ñooy seen mbindaan yi maanaam ñoom ñooy seen mbindaan wala boog ñooy seen jaam yi mooy xadamakum wa abidukum ñooy seen mbindaan yi ñooy seen jaam maanaam ngir ne lan ñoom ñooy toppatoo seen i mbir wala maanaam kon ñii seen ay mbokk lañ yoo xamante ne ñoom dañoo nekk ci seen ay service nekk ci di leen toppatool kon nag ja'alahum def na leen allahu bur yàlla taxta aydikum ci seen ron loxo mu ne fa man képp koo xam ne kaana nekk na axuhu mbokkam maanaam lu gis ne fii daf leen a tuddee mbokk maanaam lu gis ne euh, mu ne kon maanaam li nga xamante ne moom bu ñëwee ci cadre maanaam nit bu xësee ba nekk jullit dafa war a fàtte considération yooyu yëpp xam ne ñii mooy gis ñi may taseel ñëpp samay mbokk lañ maanaam samay mbokk jullit lañ samay mbokk taalibe lañ man lii laa séq ñoom waaye du fi xool naan kii nii la mel kii fii la juddoo kii nii la am kii fii la la yooyu yëpp daf ko war a dindi ci xelam képp koo xamante ne yoonu yàlla yitteel na la loolu bokk na ci li nga xamante ne moom dafa war a denc ci sa xol moom mooy lépp luy considération bu bokk te considération diine maanaam moom mooy koy bëgg nga bëgg ko ngir yàlla koy bañ itam nga bañ ko ngir yàlla looy lenn lu ci nekk nga teg maanaam nga teg ko place am yàlla kon loolu moom mooy li nga xamante ne moom nga war a def waaye tamit considération yëpp nga dindi ko ci sa xol voilà di bañ a di di bañ comme ñun maanaam comme lii ñuy wax ni wolof yee koy dégg maanaam jarul ñuy ñuy jéggi wolof di wax ñeneen maanaam ñun naan ñi ay làkkat lañ maanaam nangam ba pare di ci teg lu ñaaw rek léeg-léeg nga ni voilà chinois yi léeg-léeg sax ñoom sax ku ci ku ci dee sax dégg nga dégg naa dañ lay lekk ak yu mel noonu maanaam wala boog naar yi nangam maanaam sax ci loolu wala boog tubaab yi nangam maanaam loolu noonu loolu vraiment du bu duñu koy jullit loolu ko def maanaam li nga xamante ne moom lañ mën a wax mooy moom lañ mën a wax maanaam bu ñuy ŋàññ nañu ŋàññi jikkoy nit ki maanaam diw sàngam def na nangam waaye ça veut diir dire képp ku mel képp ku dëkk foofu rek maanaam du tey képp ku giir rek danga ngaa bon déedéet am na ñu am na ñu bon du képp kuy géwél it da ngaa bon ndax am na ci ñoom ñu baax am na ñu bon du képp koo xam te ne aw tëgg nga da ngaa bon képp kuy laajkat rek da ngaa bon déedéet niki noonu bu képp kuy naar wala képp kuy tubaab wala képp kuy ab chinois rek yow da ngaa bon ndax am na ci seen biir ñii ma tudd ñëpp am na ci seen biir ay wali yu màgg a màgg yu yàlla tànn loolu moom moo tax kon nag loolu yëpp mat naa bàyyi xel moo tax nag lépp lu aju ci considération yooyu maanaam kuy jaar dem ci yoonu yàlla moom da war a raxas sa loolu moom maanaam c'est le minimum c'est le minimum da nga war a raxas sa moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam la ko jàngal ko kon ñoom ñëpp say mbokk la seen ay mbokk lañ mu ne nag képp koo xamante ne mu ne ja'alahum yàlla def def na leen allah bur yàlla te ay diikum ci seen ronu loxo yi mu ne waaye nag kon nag ñu gisee ci ne acte bi maanaam dañ koo wax mooy képp koo xamante ne day yor at maanaam képp koo xamante ne masalan sa salarié la day daal di duggaale ci biir lii maanaam képp tamit koo xamante ne euh, da da nga koy jëfandikoo maanaam da yow yaa ko yilif moo xam sa soxna la wala boog sa doom la wala boog sa leneen la maanaam yaa ko yilif rek maanaam day duggaale ci biir lii maanaam da ko war a xoolee comme sa leen ngir ne sa mbokk la moo tax yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne fa man képp koo xam ne kaana nekk na axuhu mbokkam taxte yadi yi ci ronu loxoom maanaam mu ne kon nag maanaam bu fekkee mu ne fal yut'imu na koy dundal na koy leele mimma ci li nga xam ne yàqulu moom lay lekk maanaam li muy lekk moom li nga xam ne moom la jàpp ne lii daal moom vraiment laa jàpp ne lii laa war di lekk moom it na ko ko jox maanaam même bu dee jaamam la maanaam nit ki noonu maanaam bu boo amee sa salarié wala sa naa nit loola la waaye nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñoom dëppoo nañ ci ne maanaam tekkiwul ne li ngay lekk lépp lépp lépp la war a lekk déedéet maanaam na ci li ngay lekk maanaam masalan tey euh, su ma amee envie de méchoui ça ne veut pas dire que saa yu may méchoui damaa war a méchoui sama maanaam bu ma amee jaam dama ko war a miswil wala ma am salarié miswil ko déedéet li muy tekki rek mooy su dee lekk lekk goo xamante ne de manière générale en moyenne loolu laay faral di lekk moom muy lekk loolu loolu rek lay tekki maanaam mu ne euh, te te mu ne wa wa wa wal yul bisu na koy solal tamit mimmaa ci li nga xam ne yal basu moom lay sol na koy solal itam ci li nga xam ne moom lay sol moom bu muy jël yére yu rafet kese di ko sol ke ñee mu bàyyi leen du leen solal mukk yére yu rafet mu bàyyi leen ak ay daggit wala boog yére yu màgget kese déedéet loolu bu mu ko def mu ne walaa tukallifuhum waaye bu leen leen togg bu leen leen teg maa loo xamante ne yaghlibuhum daf leen di noor maanaam bu leen leen teg loo xam ne dafa ëpp daf leen a ëpp doole waaw maanaam tey bu fekkee ne mu ne fa in kallaftumuhum waaye soo leen leen tegee ak liggéey sax fa a'inuhum na ngeen ne leen ci jàppale maanaam loolu xoolal subhaanallah jikk yu rafet yi nga xamante ne maanaam fii mu toll ab occidental bu déggee baatu jaam wala ku occidental yar maanaam ab tubaab maanaam occidental wala ku mu yar ñoom bu ñu déggee baatu jaam comme que ñoom xam nañu beneen jaam maanaam ndax ñu ñu ñi jàng tubaab yëpp xam nañ li may wax maanaam euh, ndax traite négrière bi amoon euh, ñoom bu ñu waxee jaam rek traite négrière la ñuy xalaat ñoom pour ñoom déjà jaam yëpp ay nit ñu ñuul leen loolu mooy déjà première lii njëkk nag seen xel alors que tubaab yi amoon nañ ay jaami tubaab naar yi amoon ay jaami naar ñeneen ñi amoon ay jaami loola ñun ñu ñuul ñi am ñun ñu am suñuy jaami ñu ñuul loolu am na waaye ñun fu ñu déggee euh, jaam rek suñu xel ci li bi njëkk def mooy nit ku ñuul la moo tax dégg naa ci kilifa mu doon wax naan euh, Zayd ibn Sabr radiyallahu euh, ibn Harith radiyallahu ta'ala anhu bi nga xam ne mooy sahaaba yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñuul la woon alors parce que lu tax fu ko teg parce que jaam la maanaam nga xam ne traite négrière boobu xaw na choc choc xam ne choc la choc culturel bu mag la ci ñun xëy na moom moo ko yóbbee maanaam jaawale bu metti boobu waaye <laughs> ah, alors que Zayd ibn Harith radiyallahu anhu ñoom kilifa lañ ay buur lañ woon seen seen dëkk fañ ko ay buur lañ fa voilà maanaam mais comme que jaam la rek eh kon nit ku ñuul la. alors que loolu maanaam euh, raccourci bu gaaw boobu loolu njuumte gu rëy rëy la loolu déjà benn la mooy benn erreur bu ñuy def ci wàllu njaam ñaareelu erreur bi ñuy def ci wàllu njaam mooy ñun bu ñu déggee njaam dañuy jàpp ne mooy ñi ñuy seetaan ci kunta kunte wala ñooñu maanaam ñu leen di jàpp takk leen di leen dóori yàq saa su nekk di leen di leen teg ay problème maanaam bu ñu déggee njaam rek xel suñu xel ci loola lay def alors que l'islam moom bu gis ngeen traitement yi mu wax noonu la ñuy doxalee jàpp waaw maanaam kon ñu gis ne déjà culture yi bokkuñu mbir yi bokkuñu kon bu ñuy jaawale hadith bii eh, imam al-Bukhari rahimahullahu taala solo na na ko ci hadith numéro deux mille cinq cent quarante cinq ak hadith numéro six mille cinquante imam Muslim rahimahullah indi na ko ci ñaari bërëb ci hadith numéro mille six cent soixante un naka noonu imam Abu Dawud solo na ko ci hadith numéro cinq mille cent cinquante sept cinq mille cent cinquante huit ak cinq mille cent soixante at-Tirmidhi rahimahullahu taala indi na ko ci xadis numéro mille neuf cent quarante cinq al imam Ibn Majah rahimahullahu taala solo na ko ci xadis numéro trois mille six cent quatre-vingt-dix naka imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu taala solo na ko ci vingt un mille quatre cent neuf vingt et un mille quatre cent trente un vingt un mille quatre cent quatre-vingt-trois ak vingt un mille cinq cent quinze mu ne beneen buntu ngi nii mu Mhm. waaw après après insha allah waaw lan wax naa ko kay wala tukallifuhum te bu leen leen togg maa loo xam ne yaxlibuhum daf leen di noot loolu wax nañ ko fa in kallaftumuhum te soo leen leen toggee fa fa na nga ni waaw nga ni seen Abu Zar lim donc lim layee comportement voilà waxu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam la layeele comportement am bi maanaam doxalinam maanaam moom mooy mooy traitement bu bu rafet bi nga xam ne moom nga war a am ci képp koo xam ne yaa ko yilif euh, ak doxalin boobu te maanaam loolu dañ ci jàngee ni saxaaba yi radiyallahu ta'ala dañoo saxoon ci sunna te it bu ñu déggee yenent bi sallallahu alayhi wa sallam wax rek dañuy changer comportement ci saati voilà loolu tamit beneen mbir la bu mu ñuy jàngal waaye du du du rek comme ñun nga xam ne na ah, waaw waaw waaw baax na après ñu daal dem dox def def ji la ñu neex déedéet ñoom yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax lii rek nga gis tout léegi nag mu mu dem ci perfection bi voilà maanaam ci ngay gisee seen xol na mu selle woon te ak na nga xamante ne noonu la ñu amee woon yàlla rek ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam te jublu ci moom kon ñu jàll ci beneen bunt bi mu ne baa bunt bunta ngi nii bunt bi nga xam ne mooy wa in taifataani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu baynahuma imaam al-Bukhari teg ci ne fa sammaahumul mu'minina maanaam wa in taifataani maanaam ak aaya alquran la wa in su fekkente ne taifataani ñaari kuréel minal mu'minina ci way gëm yi iqtatalu ña ngay xeex wala iqtatalu ña ngay reyante fa aslihu yéwén leen leen baynahuma seen diggante maanaam bu ñaari jullit dee xeex wala ñaari jullit jote bul dem ne damay féete demal nga xool noo yéwénale seen diggante waaye bul féete da ngay tëddee njaaxaanaay loolu jikko la tamit du mag mag goo xamante ne jikko yu laay yu mag yi la loolu moo tax loolu tamit day loolu beneen mbir la boo xam ne dafa bokk ci ngëm waaye li nga xam ne moo tax imaam al-Bukhari rahimahullahu taala li bokk li gën a tax mu indi buntu bi mooy lim ci teg mooy fa sàmmaahu daf leen a tuddee al-mu'minina way gëm maanaam nit ñi reyante nañu ñi ngi jeex teg te reyante terewul ay jullit la maanaam nga kon ñu gis ni kon ah ndekete kat jël nit parce def na bàkkaar mu yóbbu ko ci kéefër loolu moom du du du du xel waaw loolu du mu xel de mu ne bi isnaad muttasil fi awwal kitaab ilay qaala moom imaam Buxaari rahimahullah nee na haddasanaa Abdurrahmaan ibn al-Mubaarak te moom mooy Abdurrahmaan ibn al-Mubaarak ibn Abdullah al-Ayshi at-Tafawi rahimahullah wax nañu ne as-Saduusi la dàkkante la moom mooy Abu Bakar ak Abu Muhammad mi ngi génn adduna deux cent vingt-huitième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am nañu ne euh, deux cent vingt-neuvième année la moom Sadusi la Basri al-Xalqaani maanaam euh, rahimahullah rahmatan wasi'a qaala haddathana Hammad ibn Zayd ñëw na mooy Hammad ibn Zayd <laughs> ibn Dirham al-Azdi al-Juhd al-Jahdami rahimahullahu ta'ala dakantalam nekkoon Abu Isma'il Abu Isma'il al-Basri al-Azraq dégg nga moom moom it moom it ku ñu goreel la ndax waa Jarir ibn Hazim wa waa waa waa maanaam njabootu Jarir ibn Hazim ñoom ñoo ko goreeloon moom mooy Abu Ismail al-Jahdami moom mooy dàqantalam rahimahullahu taala nekkoon waa Basra nekkoon imam bi gën a mag ci waa Basra moom lañ doon wax sànq biñ doon wax ne Qutayba ibn Sa'id nee na gis na maanaam di wax ne gis na diw ak diw waxoon nañ ne ñaari Hammad yi la Hammad ibn Zayd bi Zayd bi ci Basra moom mooy ki ci gën a mag ci lu ñu joyal ci ci ci ci jamonoy ñoom imaamu Malik rahimahullahu taala dégg nga moom mu ne kon qaala haddathana Ayyub te moom mooy e, sëriñ bu mag boobu nga xam ne faqih bu mag a mag bi nga xam ne ak mooy Ayyub ibn Abi Tamimata e, Kaysaan as-Saxtiyaani rahimahullahu taala gisoon nañ ko mooy Abu Bakar al-Basri rahimahullah mi ngi ganee adduna soixante-huitième ane ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñu ne soixante-sixième année waaye mi ngi génn àdduna cent trente et unième année ci maanaam euh, peste ba maanaam mooy mooy épidémie ba ci épidémie ba rahimahullahu taala mooy taun wax nañ ne cent trente deuxième année wax nañ ne cent vingt cinquième la am nañu ne cent vingt quatrième année bi la mooy as-Saxtiyaani rahimahullahu taala waxoon nañu ne Shu'ba daf koo fonkoon a fonk ba nga xamante ne da da daan wax naan da daan haddathani Ayyub wa kaana sayyidul fuqaha maanaam Ayyub nettali na ma te moom mooy sangu borom xam-xam fiqh yi ni ki noonu ba mu ko waxee laajee benn xadis mu ne ko maa ngi ci sikki sàkk daf ni ko su sikki sàkk moo ma gënal lu wóor bu jóge ci keneen maanaam lu keneen wax ne loolu wóor na ma man yow boo sikki sàkkaa man looloo ma gënal maanaam nga gis kon ni nga xamante ne noonu la màggee moom te moom waxoon nañ ko maanaam bi imam Malik rahimahullah ñëwee ba bëggul woon a jàngee ci waaye ba mu ko bëgg bu tar gi mu bëgg yenente bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne saa yu ñu ko tuddee mu jooy ba ñu yërëm ko ci la ne ah kii moom war nañ mën a kii bëgg na yenente bi lool sallallahu alayhi wasallam kii nuru na ko wóor maanaam mu ne kon haddathana Ayyub mu ne Ayyub moo ko nettali wa Yunus te moom mooy eh, moom mooy eh, Yunus ibn Ubayd ibn Dinar al-Abdi mooy dàqanteel moo nekkoon Abu Abdullah te dañu koy dàqanteel tamit Abu Ubayd mooy al-Basri al-Kufi Kufiyul asl la waaye Basri rahmatullah alayhi maanaam moom mi ngi génn adduna 139e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñu ne 140e année la. am nañu ne cent trente-huitième amen ana la ah, kon dëkkoon na Kuufa ci cosaan waaye Basari la woon kon ñu gis ne ñi nekk ci càllaleeg yëpp ñoom waa Basra lañ maanaam waanil ah, Hasan te moom mooy ah, al-Hasan ibn Abil Hasan Yasaar al-Basri maanaam mooy taabi'i bu mag boobu rahimahullahu taala nga xamante ne moom mooy Abu Sa'id mooy dàqantalam Abu Sa'id al-Ansari maanaam nekk koo xamante ne dañuy mawlaa la ci Zayd ibn Sabit dañuy wax ne tamit ci Jaabir ibn Abdullah dañuy wax ne tamit ne ci Jamil ibn Qutbata ibn Amir la euh, wax nañ ne tamit ne mawlaa Abul Yusr la waaye yaayam mooy Xayra Xayra moom mooy yaayam noonu la tuddoon Xayra nga xamante ne ab jaam la boo xamante ne ka ko goreel mooy sayyidat ummu salama di soxna yeneen bi sallallahu alayhi wasallam radiyallahu anha moo tax moom ci kër sayyidat ummu salama la gët la la yaroo ci kër yenent bi la yaroo radiyallahu ta'ala anhu sayyid sayyidna euh, moom mooy euh, mooy mooy Hasan al-Basri mel na bi bi nañ koy dégg lu bëri borom maanaam nga xam ne càllale fiqh euh, waaw càllalay càllalay ahlu tasawuf lu ci ëpp ci yoonam la jaar jaare jóge ci Seydina Ali ndax dund mi ngi woon Madinatul Munawwara ba bi mu amee quatorze ans kon gise naa Seydina Ali karramallahu wajhahu bi mu amee quatorze ans maanaam lu bëree bëri ci waa ahlu tasawuf seen tarixa ci Seydina Hasan al-Basri bii lañ ko jëlee mu jëlee ko ci Seydina Ali karramallahu wajhahu mu jëlee ko ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam moom Seydina Hasan al-Basri bii euh, mi ngi génn àdduna cent dixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax moom comme Basra la dëkkoon ñaan ko al-Basri al-Ansari yi ngir ne euh, euh, mawlaahum maanaam seen mawlaa la moom mooy mi ngi gën a siiwee ci Hasan al-Basri dañ moo tax ñaan Hasan maanaam anil Ahnaf ibn Qays moom mu jëlee ci ah, al ahnaf ibn qays ibn muawiya ibn husayn ah, moom ah, moom moom mi ngi génn maanaam moom saxaaba maanaam amul nekkul saxaaba voilà maanaam comme li Ali ibn al-Madini wax rahimahullahu taala nee na nekkul saxaaba am na ñu ne tamit ne comme imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala nee na al ahnaf ibn qays dañuy wax ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam doon na ko tudd waaye musta taseeg moom waaye tase nag sayyidna omar radiyallahu taala anhu maanaam kon nekk koo xamante ne kon ku màgg a màgg a màgg a màgg la euh, dàkkan dañ koy wax abu un euh, euh, abu amr abu bahr wala boog abu amr al basri kon mu ngi gën a ñu koy dàkkantele maanaam al al ahnaf waaye li nga xam ne moom mooy turam nee nañ ab daxaak la ab dégg euh, kon rahimahullahu taala moom rahma nee na qaala nee na zahabtu nag nee na damaa demoon nag dama doon dem li am suura ngir ma dimbali hadha rajula boobu biile waay naanaan maanaam biile waay moom mooy Seydina Ali karramallahu wajhahu nee na mooy ci xeex moom xeex bi amoon euh, digganteem ak ñoom Seydina Muawiya radiyallahu nee na ma daan ne ah xaaral ma dem gis daal Seydina Ali moo nekk ci dëgg. xaar ma daw dem dimbali ko dimbali ko nee na fa laq yéen mu daal di man Abu Bakra radiyallahu ta'ala moom mooy saxaaba bu mag boobu mooy Nafi' ibn al-Harith ibn Kalda ibn Amr ibn Abi Usama mi nga xam ne moom mooy ñun nag moom mooy euh, Abdul Uzza Abdul Uzza waaye mi ngi gën a siiwee ci bi nga xam ne moom mooy Abu Bakra waaye li nga xam ne moom mooy dàqanta moom moom mooy dañuy wax ne noonu la tudd waaye Nafi' ibn al moom la tudd. di àndandoo yenent bi sallallahu alayhi wa sallam wax nañ tamit ne nafi waaw dañuy wax tamit ne masruux la tudd euh, dañuy wax tamit ne nafi ibnu masruux la maanaam yooyu yëpp wax nañ ko ci turam ñu ngi génn adduna cinquantième année ginnaaw gàddaay yenent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñu ne cinquante et unième am na ñu ne cinquante deuxième am na ñu ne cinquante neuvième am na ñu ne cinquante troisième fa qaala nee na sayyidina Abu Bakra radiyallahu ta'ala anhu nee na ma ta moom mu ne maanaam moom nii moo soloo xadiisu musique bi ci bi nekk Sahih imam Bukhari bi gaa yi di coow saaba yent bi la sallallahu alayhi wasallam am na ñu ñu ñu wax ci moom leneen ngir ne euh, maanaam euh, dañ ko raj ci bi maanaam dañ ko dóoroon quatre-vingts coups yi ah, ci euh, xew xew xew-xewu kii bi ifk bi xadiisul ifk bi moo tax ñu tuumaal ko waaye moom siqa la maanaam ndax saxaaba yi moom kenn mënu ci am kenn kuñ ci tuumaal dara voilà ah. Seydina Abu Bakra radiyallahu taala anhu nga saxaaba bu màgg a màgg a màgg radiyallahu taala anhu ah, fa qaala mu ne nee na ba ma ba ma moom nag nee na fa qaala mu ne ma ayna turiidu ana foo foo nam ma jëm qultu nee na ma ni ko ansur damay dimbali hadha rajul bi la waay dégg nga al Ahnaf ibn Qays radiyallahu anhu daan ne man de damay dimbali ji Seydina Ali moom fa laa jëm de nee na qaala mu ne ko irji' dellul dellul fa indi ndax naka man nii sameetu dégg naa rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu muy wax ne izal taqa saa yu dajee al muslimaani ñaari jullit bi sayfayhima ak seeni jaasi ñoom ñaar ñëpp ñu yor seeni jaasi ñëw fal qaatilu ka rey kay reye wal maqtuulu ak kañu rey ñëpp fi naari safara lañ jëm ka reye ki rey ki ñu rey ñoom ñëpp dañuy dem safara moo tax dellul bul dugg ci xeex xeex bu diggante ñaari jullit bi xeex bul ci dugg bul dem bokk ci xeex mi di maanaam gis nga ni kon moom nii la comprendre xadis bi maanaam bi mu déggee xadis bi dafa comprendre ne warul dugg ci xeex bi maanaam loolu moom bokk na ci li taxoon am ci saxaaba yu bëri ñoo xam ne radiyallahu anhum ñenn ñi ñoo xamante ne dañoo téyewoon seen bopp ne ñoom faruñu fenn ku mel ne Seydina Abdullah ibn Umar ibn Khattab tamit radiyallahu anhu ak moom mi ak Seydina Abu Bakr ak ñeneen radiyallahu anhu moom ñoom nanguwuñu woon dugg ci xeex boobu même bu fekkente ni ñu bari ci ñoom jàppoon nañ ni Seydina Ali moo nekkoon ci dëgg waaye comme maa daama xeex am na ndax jamonoy fitna subhaanallah ñun ba léegi dañ koy gis maanaam fitna xam nga fi mu tollu ñun suñu problème ñun ñun ñun ñii problème yoo xam ne fekkee nañ ko suñu jamono la léegi nag sax suñu biir dëkk lay xewee même yooyu dañuy am problème mu xam kan moo wax dëgg ak ku waxu dañuy xaw a am problème mu xam lan moo kan moo juum ak ku juumul képp ku ñu déglu ànd ak ni ñoom ñaar ñëpp dañ leen di déglu waxuma la ñi nga xam ne moom média yi rek ñoo ñuy bombarder ay information ak seen façon vision mbir. waxuma yooyu mais yi nga xam ne ñun ñoo fekkee jàkkaarloo ak événement bi laa wax léeg-léeg mu am ci ay problème yoo xamante ne ñun pour ñu mën a lijjanti dëgg gi xam fan la dëgg gi féete ñu mën a teqale lépp ñun daf ñuy indil problème waaw su fekkente ni ñun loolu lañ am problème rek la nan la ñuy xalaat ci problème yoo xam ne dafa xewoon ci diggante sahaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jamono joo xam ne benn fekkee wuñ ko ña fa nekkoon ñoo ñu gën a baax ñu ñëpp buñ ñu boolee kenn ku nekk ci ñoom moo ñu gën naka lañuy duggee ci problème yu mel noonu ba bare jàpp ne en fait affaire bi c'est comme ñun ay intellectuel lañ wala comme ñun léegi euh, dañoo jàng nangam ak nangam waaye dañuy jéem a xam fan la dëgg gi féete dañuy jéem a kii loolu maanaam bu fekkee ay saxaaba radiyallahu anhum ñoom ñoo taxaw ne ah ñun ci mbir mi dañuy ciy maandu lan moo tax ñun ñu ñëw di wax kii ŋàññi kii dal ci kaw kee rawatina ñuy wax di ŋàññi ñoo xamante ne raw leer nañu ñu ni bu ñu boolee ñunu suñu mu ñoom ñoo ñu ñun ak suñu sëriñ yëpp buñ ñu boolee kenn ci ñoom ku ne moo ñu gën nan lañuy di waxee ci loolu yal nañu yàlla sàmm dégg nga moo tax kon moom noonu la comprendre maanaam dégg na xadis bi waaye xadis bi li mu ci déggee moom mooy ne kon problème yi waruñ ci dugg ngir xeex mu ne kon nag loolu moom moo tax maanaam loolu lu am am solo waaye nee na faqultu ma ne ko ya waaye nag donte nag lu bari bari ci saxaaba yi radiyallahu anhum ñoom ña nga fare woon ci sayyidina Ali karramallahu wajhahu lu tax parce que gis nañ ni moom dëgg gi ci moom la fi gënoon a moom la gënoon a féete ànd ak ne ñoom ñëpp dañoo defoon ijtihaad te ñoom ñaan ñëpp kon ci ijtihaad gañu defoon ki am te ijtihaad bu ko ñaar defee te ñoom ñaan ñëpp ñaari groupe yëpp waroon na maanaam ijtihaad matal nañu jik maanaam euh, euh, Euh, conditions yi nga xam ne moo tax ñu mën a def ijtihaad te kon bu boobaa ñaar rek ci am mooy ki juum ak ki ki ki nga xamante ne moom moo moo moo jàpp dëgg gi ki jàpp dëgg gi dana am ñaari fay ki juum dana am benn fay su fekkente ne sax na ne ñoom ñaar ñëpp am nañ ay fay kon ñun la ñu mën a taxawee ñun ñi nga xamante ne amuñu fay ci loola di wax ci lu ñaaw ci ci mbir mooma comme li nga xam ne moom la seen Amar Amar ak Abdul Aziz waxoon radiyallahu anhu nee na problème boo xam ne fitna bu fitnaa ngi fi waaye ku ñu fitnaa amu ci waaye mais fitna boo xamante ne euh, suñu jaasi daal mucc na ci deret yoo xam ne suñu jaasi mucc na ci waaw ana nan la suñu làmm na lu tax ñuy ñuy sox soxlu ba ñu làmmiñ di ci tax yaa nañ yàlla sa am dégg nga nee na fakultu ma nee nee na boo ba yent sa sallallahu alayhi wasallam ne bu ñaari jullit dajee ak seeni jaasi nee na kañu karayee ak kañu rey yépp safara la jëm fakultu ma ni ko ya rasulallah e yow ndawal yàlla li kon moom fekke na wax ji bi yent bi di wax lii sallallahu alayhi wasallam te moom moo ko mu ne ko hada al qatil hada kii moom al qatil mooy ci rey moom xam nañ lu tax muy dem safara ndax moom dafa rey moom xam nañ lu tax muy dem safara waaw waaye fama baalu ana lan mooy li xew ci al maqtul kañu rey nag waaw kañu rey moom ana lan mooy li xew ci ay mbiram xaala mu ne innahu ndax moom kaana nekkoon na moom itam xarisan di aji xër ala qatli ci rey saahibihi mbokkam moom it waa maanaam maanaam moom àndandoom ba maanaam moom it waa mbokk jullitam boobu la bëggoon a rey moom it maanaam kon ci yéene bi lañ ko fayee maanaam fayuñu ko ci lemu def waaye ci yéeneem lañ ko fayee kon loolu moom moo tax jeer yi nii digg yi jullit ñi di ci dugg di di di di rayante kenn ku ci nekk di jàpp ne par nga fenn ak yooyu loolu jar nañ moytandiku rawatina suñ jamono jii yooyu yëpp dañoo dañ jar a moytandiku te bu boobaa bu fekkente ne dañoo gis ay kuréelu jullit ñoo xamante ne dañuy ŋàññante di xasante nañ def attention te bu ñu def rek lu ñu wax rek ñu ne way ñoom diw nangam tey wahabit yi ñuy wax lu ëpp ci ñoom nit ñi ñiy ŋàññee suufi yi di wax naan waaw suufi yi nangam suufi yi nangam képp kuy suufi yi day xam ne am na ci lu bari bari lu ñuy wax du dëgg ànd ak ne léeg dañ naan téere kii euh, diw diw sàngam téere sàngam wax na ci la maanaam ay passage yoo xam ne dañ koy génne complètement ci contexte am ci suufi yi noonu la baree ñoo xam ne dañ naan waxaabi di nangam ak nangam fekk liñ ciy wax dara du ci dëgg xamuñ ci dara noonu tamit la ci baree li nga xamante ne te ànd ak loolu yëpp sikk nekkul ci ne nit ki suufi la terewul mu nekk jullit maanaam même waxaabi di yëpp d'accord nañ ci ne ay jullit lañ quand même ñun tamit d'accord nañ ci ne waxaabi di quand ay jullit lañ te borom bi te yeneen bi sallallahu alayhi wasallam muslim rek la wax fii jullit ay jullit rek la wax maanaam waxul nga nekk nangam wala nga nekk nangam bi mu naan jullit piir mooy ki làmminam ak ak mooy loxoom ak làmminam yi yépp maanaam seen ay yi yeneen jullit ñi mucc ci waxul ni jullit boobu na nekk nit bi bidaa na nekk bu maanaam wax tegu ci beneen condition na nekk jullit rek la ci wax moo tax jar naa bat ba jar naa bàyyi xel mu ne ah, kon nag ah, ñu dem ci taxrij bi hadith bi imam al-Bukhari rahimahullah ne ko hadith numéro six mille huit cent soixante-quinze ak sept mille quatre vingt imam muslim indi na ko ci ñetti bërëb ci xadis numéro 2888 imam Abu Dawud indi na ko ci xadis numéro 4268 imam an-Nasa'i euh, at-Tirmidhi bokk euh, an-Nasa'i an-Nasa'i imam at-Tirmidhi solowul xadis bi imam an-Nasa'i indi na ko ci xadis numéro 4117 4120 4121 4122 ak 4123 imam Ibn Majah rahimahullah indi a ko ci xadis numéro 3965 imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko ci juróom e, benn bërëb ci e, e, musnadam rahmatullahi ala al jamii mu ne baabun bunte ngi nii zulmun duuna zulmin zulmun ak tooñ goo xam ne duuna zulmin moo gën a tuuti tooñ maanaam muy wax joo xamante ne ngir muy def junju li nga xamante ne moom la ata ak ci yoonu Ata ak tariq euh, ak ak yoonu kii euh, Tawus jële ñu jële ko ci Mawlana Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu mi ngi ci Musnad imam Ahmad rahmatullahi alayhi ak yeneen nga xam ne ci borom bi subhaanahu wa ta'ala fi mu naan wa man lam yahkum bima anzala Allahu fa ulaa'ika humu zaalimuun ah wala wa man lam yahkum bima anzala Allahu fa ulaa'ika humul kaafiruun ak fa ulaa'ika humul faasiquun ñett yooyu muy wax naan kufrun duuna kufrin maanaam kéefër gi muy wax fii képp maanaam mooy kéefër gu gën a ndaw kéefër gu mag gi ni ki noonu zulmun ak tooñ la goo xam ne duna zulmun bokkut ak tooñ gu mag gi ni ki noonu kii euh, euh, ni ki noonu euh, fisq kàccoor gi maanaam bokkut ak kàccoor gu mag gi te ndax kàccoor gu mag gi ak kéefir gu mag gi ak zulm gu mag gi ñooy ñëpp ay ay ay ay ay ay ay ay mu kii lañ ay ay synonyme lañ mooy yéefir kéefir la waaye am na nag yi nga xam ne ñooy ñooy yu dañoo gën a ndawante dañoo gën a wuute maanaam moo tax moo tax mun a zulmun tooñ am na tooñ ku mag a mag boo xam te ne duuna zulmin bu gën a tuuti beneen tooñ maanaam moom mu indi ci xadis sayyidina uh, uh, uh, maanaam Abdullah ibn a radiyallahu ta'ala mu ne bil isnad muttasil bi awal kitab li qaala haddathana Abul Walid te gisoon na maanaam mooy Hisham ibn Abdul Malik al-Bahili mawlahum rahimahullah muy Abul Walid at-Tayalisi al-Basri gisoon nañ ko rahmatullahi alayhi mi ngi gane àdduna cent trente-troisième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna deux cent vingt-septième année wax nañ ne deux cent vingt-six sixième année la ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qaala haddathana Shu'ba mooy ibn al-Hajjaj al-Ataki al-Azdi thumma al Abu Bistam al-Wasiti rahimahullah mu ne haa waxoon nañ ne mooy tekki ne tahwil la wala ah, wala al-hadith wala sahha qaala mu ne wa haddathani te nettali na ma imam al-Bukhari rahimahullah tamit wax ne ba tey maanaam haddathani nettali na ma Bishrun Euh, mooy te moom mooy Bishr ibn Khalid al-Askari rahimahullah moom mooy ñu dàkkantalam ne Abu Muhammad te mooy Abu Muhammad al-Fara'idi rahimahullahu ta'ala al-Askari al-Basri moom it waa Basra la moom mi ngi euh, génn àdduna deux cent vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ngeen deux cent cinquante-troisième année la rahimahullah ta'ala dafay wax ne shaykhun sëriñ bu mag qaala haddathana uh, Muhammad uh, te moom mooy uh, ki nga xam ne moom lañ doon wax naan gisaguñ ko woon keroog mooy Muhammad ibn Ja'far al-Hudhali mawlaahum muy Abu Abdallah al-Basri mu gën a siiwee ci Ghundar moom lañ doon wax naan gisu eh, ci keroog rek bu pare naan biñ doon wax waxi Bundar ñu waa gis nañu gisaguñu kan Muhammad ibn Ja'far mooy Ghundar moom tamit gisaguñ moom ah waaw moom sahibul Karabis waaw nga xamante ne Shu'ba moom moo ko maanaam moo moo ko moo takkoon yaayam maanaam moom maanaam doomu jiit lay Shu'ba la hmm? moom ñu koy dàkkantele Abu Abdallah moom waa Basra la mi ngi génn àdduna cent quatre-vingt-treizième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am nañu ne cent année la mu ne an Shu'ba mu jële ci Shu'ba maanaam kon e, bu ñu xoolee ci xadis bi madaarul xadis maanaam ki nga xam ne moom la xadis bi di wër wër loo mooy imam sooba rahimahullah kon yoon bi bu njëkk bi aali la ñaareel yoon bi naafil la yoon bu njëkk bi aali la moom mooy abul walid at-Tayalisi rahimahullah moom moo jëlee ci Shu'ba directement beneen yoon moo gën a bari ay nit lu tax ndax ndax Bishr moom moo ko nettali moom mu jëlee ci Muhammad ibn euh, euh, Jaafar te moom mooy Gundar mu jëlee ci Shu'ba rahimahullah maanaam kon bu njëkk bi moom moo gën a bari ay nit mu ne an Souleymane te moom mooy Amash maanaam Souleymane ibn Mihran al-Kahili mooy Souleymane ibn Mihran al-Asadi al-Kahili rahimahullahu al-Amash mooy dakkantalam mooy Abu Muhammad al-Kufi de mu ne ñu gën a ci al-Amash ndax dafa am al-Amash mooy am ay laas ay laas xam ngeen laas mooy koo xam ne bëtam yi day bëri ay laas yu muy amee ah looloo tax ñu ko doon wax al-Amash maanaam moom moom moom ku la wax yaakaar naa romboon nañ ko ah waxoon nañ ay mbir ma xaafis bu mag bu mag a mag a mag ma. dañ koy wax tamit ne dañuy wax dañ koy wax tamit al ama dafa silmaxa ndax dafa mujjoon a silmaxa cosaanam mooy Tabaristan ah, moom Abu Muhammad mooy dàkantalam mi ngi gane adduna soixante et unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam am na ñu ne soixantième waaye mi ngi génn adduna cent quarante-cinquième année ci lu gën a wér ginnaaw gàddaay Yonent am na ñu ne cent quarante-septième am na ñu ne cent ah, moom mu nga dëkkoon Kuufa kon ñu gis ne ñu njëkk ñi waa Basra lañ waaye à part de Amash bi ñoom waa Kufa lañ maanaam ala kulli haal isnaad bi waa Iraq ñoo fa dëkk maanaam mu ne kon Sulaymaan ibn Mihraan al-Kaahili an Ibrahim te moom mooy borom xam-xam fiqh bu mag boobu nga xamante ne mooy Ibrahim ibn Yaziid ibn Qays ibn al-Aswad ibn Amr ibn Rabi'ata ibn euh, Zuhal ibn Rabi'ata ibn Zuhal ibn Sa'd ibn Malik ibn an-Nakha'i moo tax ñu naan ko an-Nakha'i rahimahullahu ta'ala mooy Ibrahim ibn Yazid an-Nakha'i rahimahullahu ta'ala moom mu dàkkante la mooy Abu Imran abar ma naq maanaam imaam bu màgg la kii euh, maanaam dafa bokk ci ñi nga xam te ne ñoo dañoo siiw ci xam-xam hadith ci borom xam-xam fiqh itam ñu siiw mu siiw fa lool ah moom lañ njëkk jël déggee ci moom baatu maa laa nafsa lahu saa'ila moom moo expression boobu moo ko doon wax mooy ku amul deret bi yoon maanaam moo tax expression boobu moom mooy ku njëkk a wax ci borom xam-xam fiqh maanaam fuqaha u Hanafi rahmatullahi alayhim seen càllale mooy lii mooy càllale gii nii jëmmi càllale gii voilà ñëw ba ci an-Nakha'i bii bii mooy jëmmi càllale xanafi yi rahmatullah alayhim maanaam ah, ah, ci ci mooy ah, mu ndax ne moom Sula moom Ibrahim mooy an Alqama te moom mooy moom tamit mooy borom xam-xam fiqh bu mag boobu Alqama ibn Qays ibn Abdullah ibn Malik ibn Alqama ibn. Euh, Salamaan ibn Kahl ibn Bakr ibn Awf ibn Naxaa moom tamit moo tax ñu naan ko an-Naxa'i Abu Shibl mooy dàqantalam Abu Shibl an-Naxa'i rahimahullah al-Kufi moom mi ngi génn àdduna soixantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam am nañu ne soixante-et-unième wala ñeneen ñi wax nañu ne soixante-deuxième wala soixante-troisième wax nañu tamit leneen euh, moom amma euh, Ibrahim ibn Yazid an-Naxa'i moom mi ngi gane àdduna moom dañ ko fàtte mi ngi gane àdduna quarante-sixième année ginnaaw gàddaaw yenente bi sallallahu alayhi wasallam am nañu ne cinquantième année bi mi ngi génn àdduna quatre-vingt-seizième année ginnaaw gàddaaw yenente bi sallallahu alayhi wasallam am nañu ne quatre-vingt-quinzième année kooku guddul fan moom tamit da ah. ñaata at la cinquante ba quatre-vingt-seize quarante nangam voilà quarante-six quarante-cinq quarante-six ans rek la dund waaye li ngeen koy dégg li muy ri ri moom moo doon moom moo waxoon wax ju garaaw ji waaw mais iza iza fa iza iza ra'ayta rajulan fatatu takbiratul ihram ma imamihi fanza yadaka min salahiyatihi moom moo ko waxoon saa yoo leen gisee benn waay kabbaru alma rëcc ko ak imaamam mu ne roccil sa loxo bul seedeete ne kooku nit ku sell la ku baax la subhaanallah ñun dañuy gis koo xam ne maanaam non seulement du dem jàkka sax yàlla tere muy mais julli ci boppam dañ koy gis mu rate ko rate ko rate ko rate ni ko waaye ñu gis ko mu def xeetu bàkkaar yu ñu neex waaye terewul ñu koy seedeel xeetu maqaama bu ne yàlla ñu yàlla sàmm mu ne kon al moom mu ne an alqama gisoon nañ ko mooy ibn Qays ah an naqa ay rahimahullah maanaam moom mi ak aswad souvent ñoom ñaar ñoom la Ibrahim an-Naxa'i di jëlee ci ñoom mu ne an Abdullahi te moom mooy Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala moo tax waa Kuufa bu ñu nee Abdullahi rek Ibn Mas'ud dañ ci dugg moo tax mu ne bu moo tax càllale gi foofu gis an Abdullahi xamal ne Abdullahi Ibn Mas'ud la radiyallahu ta'ala anhu mu naan abd muy Abdullah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib ibn Shamkh ibn Makhzum dañoo ibn Shamkh ibn Far ibn Makhzum ibn Sahila ibn Kahil ibn al-Harith ibn Tamim ibn Sa'd ibn Hudayl ibn Mudrikata foofu la bokk ak Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te Mudrikata booba Mudrikata ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nizar ibn Ma'd ibn Adnan waaw maanaam mooy Abu Abdurrahman al-Hudhali mooy dàqante la moom Abu Abdurrahman comme kan kon Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu moom tamit dàkkante la moo nekkoon Abu Abdurrahman maanaam moom mi ngi génn àdduna trente-deuxième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñu ne euh, trente-troisième année ma nga tuubee Makkatal Mukarrama ci ñu njëkk ci ñu njëkk tuubee Makkatal Mukarrama la bokkoon ah waaw moom moom moo rey Abu Jahl ah waaw kay et cetera bu magga magg la radiyallahu ta'ala anhu nga xamante ne bëgg moom Yonent bi sallallahu moom euh, yeelam yi maanaam yeelam yi rek moo gën a diis montagne Uhud ci ci ci balaasu yàlla ma waaw nga xamante ne boroom xam-xam fiq bu mag a mag a mag la niki noonu nit yàlla bu rëy rëy maanaam ku jaamukatu yàlla bu mag waaw moo tax càllale gii moo tax moom gis nga moo tax taalibeem bu maanaam moo tax du jomb taalibeem bële wax la mu wax lu tax moom ci boppam moo ne damaa ñëw ci jàkka ji ajjuma ma teel a xëy nga xamante ne daanaka yoor yoor dafa tàmbali rek ma dem ngir bokk ci ñi njëkk a yegg ca jumaa ja nee na ma dugg ci biir jàkke jumaa ji gis fa ñaari nit ma man de doye dinaa ci kanamu yàlla ba nekk ma lu dul ñetteelu ñett ñi waaw maanaam wuute naag ah, xamante ne dañuy tardé jumaa wala duñ dem wala sax moog dañuy nekk tout le dañuy njëkkantee xutba bi wala yeneen ak yeneen yàlla ñu yàlla wane ne kon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qaala nee na lamma ba nga xamante ne nazalat wàcc na aaya bii nga xam ne borom ni suratul an'am borom bi subhaanahu wa ta'ala ne alladhiina gaa yi nga xamante ne aamanu gëm nañ te dëggu walam yalbisu te waaye jaxasewuñu imaanahum seenu ngëm gi bi zulmin ci tooñ maanaam amul dara lu ñu rax lu ñu doog tooñ ci seen mu ne walaayika ñooñu day maam lahumul am na maanaam ñeel na leen ak kóolute. voilà maanaam am kóolute àllaaxira waxum te ñoom muhtaduna ñoom ñooy ñi gindeeku fii ci àdduna wala boog ñeen na leen kóolute ci de manière générale àdduna ak àllaaxira maanaam ci sécurité la ñu ne waaye tamit maanaam muhtaduna ñooy ñuy gindeeku qaala waaye ba aaya booba wàccee qaala dafa wax asxaabu rasulillah asxaabu ànda ndooy rasulillah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ne ayyuna ana kan ñun lam yazlim moo dul tooñ maanaam nga gis ne kon képp ko xamante ne day yoon maanaam yàlla dalaa yitteel nga war a jaar ci yoon yàlla da ngay war di inquiété wu maam da ngay xool ay alquran yi ñuy wax yi ci inquiétant mu lay inquiété ngay xool ba xam yow nan ngay def ba dëppook alquran waaye doo def rek luy gàtt ah aaya bi da nee na nangam ah wala boog nga naan li yàlla bëgg yëpp kenn mënu koo mel wala sunna yëpp kenn mënu koo respecté loolu du waxu dara loolu booy caa ay caaxaan rek la moo tax bu ne ayuna ana kan ci ñun lam yazlim moo mënta tooñ maanaam muy inquiété wu ci maanaam kon laajuñu ko ngir di ngat waaye dañ koo laaj ngir yi maanaam ngir inquiété wu nee na fa anzala ci law borom bi subhaanahu fa anzala ci la wàccee allahu bu yàlla inna shirka li wér wóor mooy bokkaale la zulmun giñ naa ni ak tooñ la aw ni mun bu màgg maanaam kon day leeral ne bokkaale lañ ci jublu woon ah yaa ngi dégg ne bokkaale moom lañ jublu ci tooñ googu ne bu ñuy wax tooñ kon bu boobaa dañuy gis ne euh, du kon ñii gëm te bokkaa te walam yalbisu te boo jaxasewuñ imaanum seen tooñ bi zulmin ci bokkaale lay tekki waaw kon bu boobaa ñu gis ne yeneen xeetu tooñ yi ñuy dégg yëpp naan nangam tooñ la du tax nit ki nekk yéefir dégg nga génnewu ko ci l'islam waaye tamit maanaam mooy wane ne kon defe naa mat waaye fépp mi ngi nekkul di tooñ mooy defe naa mat ndax la tax euh, la la la tax mu mu mu mu maanaam la mu manqué la ba tax ñu naan ma ngay tooñ mooy ne mooy matut léegi ñu gis bunt bu mujj bi insha allahu taala mu ne baa baabu buntu alaamatil munaafiq alaamat mandag mandag ak al munaafiq naafiq léegi nag ñu gis ne kon lii maanaam bu ñu xoolee ci li weesu doon na wax ne ah lii de du tax a nekk yéeféer donte bàkkaar la waaye nag dana dana wane ak matadi waaye nag am na mbir moo xam ne moom yoo xam ne moom ci sa yoonu yàlla moom moom boo ci xasee ba dugg mooy yaa ngi mooy vraiment ça va yow yow yow nekk nekk nga à côté en fait yow yoonu yàlla moom nekkatul ci quoi yow ci côté naafeq yi nga ne ndax naafeq mi ngi jugee ci naafeq mooy la mooy koo xamante ne biiram ak bitim nuróowul loolooy naafeq mooy koo xam ne ndax ñu ngi ko mi ngi jugee ci naafiqaa ul yar boo naafiqaa ul yar boo mooy lan mooy mooy comme gis mooy mooy mooy euh, euh, naka la koy waxati ci wolof yar boo E, e, e, junqob non de naka la ci doy mooy écureuil ah voilà xojob ma ngoog non non écureuil voilà xojob waaw kay naafiqa mooy foofu la jóge maanaam nga xamante ne day day gas ab kàmb fii comme ni kañe yi di def rek nga daq ko daq ko daq ko mu dugg fii ngay taxaw di ko xaar foofu ndekete bëtt na génn na fee loolu mooy naafiq mooy koo xam ne mënoo compter ci moom ci dara koo xamante ne <laughs> voilà moo tax moo tax moo tax bii tunnel yi amee ñu tuddee ko noonu tunnel mooy tunnel ndax waa ji fii lay duggee boo xoolee tunnel yi nekk euh, euh, mooy xam Croix-Rouge wala Fourvière wala feneen da ngay gis fi muy duggee waaye doo gis fi muy génne da ngay jékki-jékki rek yow boo koy xaar foofu muy duggee oto bi doo ko gisaat na ah, parce que feneen lay génnee loolu mooy naa fekk mooy koo xamante ne fi muy duggee fi muy génneek kenn mënu ko am boo tax bu ñu naan ndaanaan day fausse rendez-vous loolu baaxul loolu <laughs> ah, googu xeetu hmm? ah, maanaam léeg dañ koy wax tam ci ne do foo ko mu génnee fu ko gën a garaaw maanaam ndaanaan noonu lay mel mooy koo xam ne foo ko xaar mu génnee fu ko gën a garaaw <laughs> moo nañ ñu naan ndaanaan day fausse rendez-vous dégg waaye nag <laughs> ala kulli xaalin ah, naafeq pire mooy moom la ñu melal maanaam mandarga yi nag léegi lan la xam nga wax na la affaire mandarga yi ngëm mooy ci asaru sayyidina Ammar bi radiyallahu anhu nekk lii moom day tax nit ki ngëmam mat wax na tamit ay mbiru ngëm yu bari bari bari tudd na ko di melale ngëm maanaam te mooy lii yëpp jikko yi ñuy tudd yëpp ay yoonu yàlla la jikko buñ fi tudd rek xamal ne day jouer ci sa yoonu yàlla te da ko war a melowoo en tant que kuy sóobu waaye nag naafeq mandarga gi nga xam ne li fii tamit imam al-Bukhari rahimahullah indil la lii ngir nga sori nga sori yoon wi nga xamante ne mooy tax nga mën a nekk nga mën a nekk naafeq waaye naafeq tamit dafa am bu mag am bu ndaw mu ne kon ci hadith maanaam mu ne haddathana bil isnad muttasil fi awal kitaab ilay qaala mooy imam al-Bukhari rahimahullah nee na haddathana Sulaymaan Abu Rabi' te moom mooy Sulaymaan ibn Daawud al-Ataki mi ngi gën a siiwee ci Abu Rabi' al-Azdi az-Zahraani al-Basri al-Baghdaadi rahimahullahu ta'ala ndax dëkkoon na foofu yépp euh, al-Haafiz bi Haafiz bu mag boobu euh, rahimahullahu ta'ala mu ne euh, mu ne moo tax moo tax Ali ibn al-Madini rahimahullahu ta'ala dañ koo laaj ne ko mooy mooy Ibn Abi Haatim rahimahullah nee na damaa dégg sama baay dama ni sax mu naan damaa laaj Ali ibn al-Madini ni ko waaw bu ñu demee ba euh, ci ci ci ñi daan ànd ak Hammad ibn Zayd rahimahullah ana kan ci ñoom laa mën a jëli la ñuy bindee mu ne Sulaymaan ibn Harb ak Abu Rabi'a az-Zahraani mu daal di daal di tudd ci Abu Rabi'a lu bëree bëri ci ci ci ci lu baax moom mooy Sulaymaan ibn Daawud al-Ataki bi rahimahullahu ta'ala qaala nee na haddathana Isma'il ibn Ja'far te moom mooy Isma'il ibn Ja'far ibn Abi Kathir al ansari rahimahullah ah, az-Zurqi mawlaahum mooy Abu Ishaq al-Madani ah, moom daa ñaari dàkkantal la amoon mooy Abu Ishaq ak Abu Ibrahim Abu Ishaq al-Madani nekkoon ah, njàngkatu al-Qur'aan waa waa Madina waa Madinatu Munawwara jàng seen njàngkatu al-Qur'aan bu mag boobu ci jamono jot na ki noonu dañ koy Abu Ibrahim al-Baghdadi al-Mu'addib nga ngir ne ndax ndax mu'addib la tamit maanaam ci xam-xamu adab daf ci xamoon lu bare bare bare Euh, niki noonu euh, Baghdad la woon maanaam kon euh, dëkkoon na Madina waaye après dafa dem nekk dëkk Baghdad moo ne kon qaala nee na haddathana Nafi' ibn Malik mooy Nafi' ibn Malik ibn Abi Amir Abu Suhayl maanaam mooy Nafi' ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi ci Abu Suhayl mooy dàqantal Abu Suhayl al-Madani rahimahullahu ta'ala nga xamante ne waa Banu Taym la ameloon walaa mais walaa u xelf moom la amee noonu ak ñoom bi euh, kii bay tax la bay tax la ci imam Malik ibn Anas rahimahullah moo tax mooy Naafi ibn Malik maanaam bay tax ndax ma Malik Anas mooy baayam Anas boobu Malik ay baayam moom mii nag Naafi la tudd maanaam bii nga xam ne mooy frère Anas bi nga xam ne mooy papa imam Malik moo tax muy Naafi ibn ah ibn Malik euh, rahimahullahu taala Euh, moo tax euh, moom abu abu suhayl la la la tuddoon rahimahullahu taala moo tax kii loolu lu mata loolu lu lu euh, mata bàyyi xel la maanaam aji wax ji ne imam malik rahimahullah anas mooy ibnu anas ibnu malik bu foog ne anas ibnu bi nga xam ne mooy sahaaba yent bi sallallahu baayam kooku njuumte bu réy réy la maanaam dañoo nuróo dañoo bokk tur anas ibnu malik la tudd kii di anas ibnu malik loolu la ñuy wax al muttafiq wal muftariq ci xam-xamu hadith maanaam mooy ne ñoom ñoo bokk tur parfois sax ñu bokk turu baay comme tey buñ ne Hammad ndax Hammad ibnu Zayd la wala Hammad ibnu Salama la wala Hammad ibnu Usama kan la ci ñoom Hammad yi maanaam loolu mooy muttafiq wal muftariq parfois seen taalibé lañ leen di xam ne comme ni ñu waxee Abdullah fi mu toll xam nga ci xadis bi ñu romb wax nañ ne Abdullah Abdullah kan la Abdullah ibnu Umar Abdullah ibnu Mas'ud wala kan la ci ñoom wala ibnu Abbas maanaam ci seen taalibe yi lañ leen di ne mooy am na lu leen boole am lu leen teqale maanaam leen boole ci noonu lañ mooy la ñuy xam voilà comme Sufyaan ne haddathana Sufyan ñu xool ne même génération bi la kan la Sufyan as-Sawri la wala Sufyan ibn Uyayna rahmatullah alayhim wala Yahya ibn Yahya nettali nañu kan la ci Yahya ibn Yahya yooyu moom mooy al-muttafiq wal-muftariq mu ne kon moom mi euh, mooy kon Nafi ibn Malik ibn Abi Amir mooy mu gën a fi Abu Suhayl mu ne an abihi mu jëlee ci baayam Malik ibn Abi Amir al-Asbahi di maamu imam Malik rahimahullahu ta'ala Euh, muy euh, ñu koy dàkkantele Abu Anas ndax mooy papay Anas bi nga xamante ne mooy papay imam Malik rahimahullah ñu naan ko Abu Anas dañuy wax tamit dañ koy wax tamit Abu Muhammad euh, Abu Amir bi nga xam ne moom mooy baayu Malik bii moom mooy Amr Amr la tuddoon mooy voilà kon <clears throat> Euh, kon moom mad al madani madani la moom euh, siqala woon moom tamit maanaam du gis ne imam Malik kon mbir mi euh, furu ko voilà furu ko de dégg nga ay mbokkam nii lañ meloon mu ne an abi Hurayra mu jële sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu moom gisoon nañ ko gisa ko an nabi mu jële ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala nee nan ayatul munaafiq mandar ngay naafeq salaatu ñett la maanaam ñett yi moom bu dajee ci nit rek mooy waaji naafeq la moom daañ ko gis insha allahu taala ci benn xadis xadis sayyidina Abdullah ibn mooy ñeent yi nga xam ne boo ko matalee mooy naafeq bu mat sëkk nga soo ko amee benn bu ci wàññeeku mooy am na partie naafeq bu nekk ci yow ne nag maanaam kon fii noonu lañ koy gisee mooy iza hadas iza haddasa saa yu waxtaanee kadaba dana expliquer saa yu waxtaanee kàcc kadaba dana kàcc dana wax lu dul dëgg maanaam tegtaliwul nag ne nit ki su waxee benn yoon lu dul dëgg rek dañ koy dugal ci domaine boobu déedéet waaye bu fekkee ne moom daanaka mënta waxtaan te du wax dëgg maanaam nga gis subhaanallah moo tax nit ku bu tàmmee di wax lu dul dëgg noonu lay mel saa waxtaan ci loo xam ne amul benn intérêt a daf ci wax lu dul dëgg maanaam ngir ne moom nature am la muy expliquer mu ne kon iza haddatha saa yu waxtaanee rek kadaba day expliquer day càcc wa iza wa'ada saa yu diggee joxe rendez-vous ak fa day wuute soit du ñëw wala mu mu tardé saa yu joxe rendez-vous soit du ñëw wala day tardé. loolu mooy ñaareel ma waaye sax tu mi ne waaye saa yuñ ko wóoloo ba dénk ko dara xaana mu war daa di ni ba yi fii la jaar hmm? loolu tamit mooy mandargay naafeq maanaam xadis bi waa Madinatu Munawwara ñoo ko solo ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam ah, maanaam kon gis ni jikko yi yëpp day wërwërloo ci ñàkk dëggu day wërwërloo ci ñàkk dëggu maanaam ci joxe wax kaddu loo xam ne ci biti buñ ko xoolee moog la ci biir loolu kon ah, hadith bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala indiwaat na ko ci hadith numéro deux mille six cent quatre-vingt-deux deux mille six cent quarante-neuf ak six mille quatre-vingt-quinze imam Muslim indi na ko ci ñaari bërëb ci hadith ci hadith numéro neuf léeg-léeg nag dañ naan Muslim indi na ko ci ñaari bërëb ci hadith numéro sàngam ngir ne imam Muslim hadith moom buy indi hadith ci benn plaque kese la koy xam ne daf koy dispatché ay buntu yu bari yu wuute déedéet imam ci fenn rek la koy indi mais indi ko ci ay yoon yu wuute loola tax ñu naan indi na ko ci hadith numéro ci nangam yu wuute mooy ci ay càllale yu wuute la moo tax ñu naan ci yuute wuute euh, imaam euh, at imaam at-Tirmidhi rahimahullahu taala indi na ko ci hadith numéro deux mille six cent trente et un ci hadith numéro cinq mille vingt et un imaam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala indi na ko ci hadith numéro huit mille six cent quatre-vingt-cinq neuf mille cent cinquante-huit ak dix mille neuf cent vingt-cinq kon loolu moom moo nekk kon xadis euh, bu ah am na beneen xadis boo xamante ne ci mooy euh, trente-quatrième xadis maanaam mooy euh, moom dafa lëkkaloo ak bunt bi moom mooy xadisu Abdullah ibn Amr ibn al-As bi nga ne moom lañu gis radiyallahu ta'ala anhu mu ne wa haddathana bil isnad muttasil fi kitab fi awwal kitab li mu ne haddathana Qabisatu haddathana netana Qabisatu ibn Uqba te moom mooy Qabisatu ibn Uqbata ibn Muhammad ibn Sufyan ibn Uqbata ibn Rabi'ata ibn Euh, Junayd ibn Rabab ibn Habib ibn Sawaata ibn Amir ibn Sa'sa'a as-Sawa'i moo na as-Sawa'i dàkkantalam mooy Abu Amir kon al-Kufi moom waa Kufa la mi ngi génn adduna deux cent trente deux cent treizième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñu ne deux cent quinzième anil an Sufyan qala haddathana Sufyan bu ñu waxee Sufyan fii kan la waa Kufa la waa Kufa ah kan la Ibn Uyayna la wala Sawri waa Kufa Sawri maanaam ndax buñ nee waa Kufa xam nga bu doon waa Madina wala waa Makka dañ naan Ibnu Uyayna ah waa Hijaz Ibnu Uyayna automatiquement loolu la ñuy xalaat waaye fi ñëw Sufyaan comme waa Kufa la moo jàngee ci moom dañ naan kan Sawri la mooy Sufyaan ibnu Sa'id ibnu Masruq na musuma dégg xadiis bu ma tukkee ci Yonent bi sallallahu lu dul mës naa ko jëfe amul benn xadiis bu ma mës lu dul jëfe naa rahimahullahu rahmatan wasi'a Abu Abdullah mooy daakantalam mu ngi génn gane adduna quatre-vingt-dix-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam am nañu ne quatre-vingt-quinzième année ci la gane adduna mooy al-Kufi al-Kufi bi moo ne qaal an al-A'mash te waxoon nañ ko léegi mooy Sulaymaan ibn Mihraan al-Kaahili al-A'mash waxoon nañ ko léegi an Abdullahi ibn Murra te moom mooy Abdullah ibn Murra al-Hamdani al-Kharifi al-Kufi moom du waa Euh, te xaaris bii nga xamante ne euh, moo tax ñuy wax maanaam muy muy muy muy muy muy maamam mooy Malik ibn Abdullah ibn Kathir ibn Malik ibn Jism ibn Hashid ibn Jusham ibn Xayawaan ibn Nawf ibn Hamdaan moo tax ñu naan ko al-Hamdaani rahmatullah alayhi maanaam moom mooy euh, moom mi ngi génn àdduna téeméeri lu at ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax nañ ne lu ko jiitu génnoon na àdduna Euh, moom mooy kon Abd Abdullah ibn Murra an Masruq kii tamit nekk taabi'i bu mag a mag a mag a mag a mag a mag euh, ne mooy Masruq ibn al-Ajda' muy Abdurrahman al-Hamdani rahma al-Wadi'i euh, ñu koy dàqantele Abu Aisha Abu Aisha al-Kufi moom mooy kon Masruq bi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a mi ngi génn àdduna 62e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamante ne tase naag lu mbooloo ci saxaaba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam euh, ndax jànge na ci Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu jànge na ci sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha jànge na tamit ci sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne moom la soloowe xadis bi te gisoon nañ ko Abdullah ibn Amr ibn al euh, euh, Abu Muhammad wala boog Abu Abdurrahman hmm? Euh, wala boog euh, Abu Nasir al Kufi moom tam Kufa nekk maanaam ñii maanaam dëkkoon na Misra waaye dëkkoon na Kufa maanaam gis ne kon xadis bi waa Kufa ñoo ko solo subhaanallah xoolal xoolal xoolal xadis yi yépp maanaam ni ni ko dëkk yu mag yi solowee ah subhaanallah eh, day gis loolu dëkk bu nekk ak seen ay sëriñ waaye xoolal imam al Bukhari tukki yi mu def ngir mën a jël dëkk bu nekk seen wax seen seen seen xam-xam loolu tam nga xool ko wër gi mu wër ngir mën ñoo dajale suñ saxeex bi allah mu ne kon am na nab yenn ne yenn ci bi sala ba nab yenn ci bi sallallahu qaala nee na arba'un ñeente ngi nii man képp koo xam ne kun na nekk nañ fii ci moom kaana dana nekk munaafiqan ab naafiq xaalisan bu set wecc maanaam mooy naafiq bu raxul dara xaalisan mooy bu raxul dara képp ko xamante ne ñeent jikko yi mel na ko te xam ngeen ne bi nit ki mën naa am jikko yi ba noppi nekk jullit du dëgg comme li muy wax ci naafeq fii mooy koo xamante ne ci sa yoonu yàlla moom maanaam yow mënuñu laa compter ci ñi nga xamante ne maqaama iman mën nga koo taxawee maanaam yow ci côté naafeq yi lañ lay fiite waaw waaye tamit ñaare fu ñu fekk jikk yi ku képp ku ko matal ñaare day fekk ne suñ dum yàlla def na lu bare bare waaye léegi subhaanallah ñun en tout cas suñu société ji ñun suñu en tout cas ñun wolof yi maanaam société sénégalaise gépp yëpp laaj jublu moom moom daan ñeenti jikko yi dara moom moom maanaam daanaka moom ngay gis muy taxawaal maanaam foo dem daanaka daanaka pour nga am ko moom moom jafewut te loolu war mooy ne war nañoo xoolaat suñu bopp war nañoo xoolaat suñu bopp mu ne arba'un ñeent yii la mu ne mu ne mu ne man kaana man ku ne képp ku nekk fii ci moom kaana nekk na munaafiqan naafiq boo xam ne xaalis a ndaxul dara wa man képp koo xam ne kaanat nekk na fii ci moom xaslatun benn jikko min hun na ci ñeenti ñooña ci ñoom kaanat dana nekk fii ci moom xaslatun ab jikko minan nifaaq ci naafiq xatta mbéta yadaaha mu bàyyi ko kon ñu xam ne ndekete mbir mi du dafa ñuul rek wala dafa weex léeg-léeg maanaam nit ki euh, euh, gëm comme li borom subhaanahu hum lil kufri aqrabu minhum yawma idhin lil iman maanaam ñoom kéefir lañ gënoon a jege bis booba ku ngëm gis ne kon nit ki mën naa nekk waaye am jikko yéefir yu bari yu nekk te moom du ko tax du ko teree du ko tax a nekk yéefir voilà te ñun li ñuy wax naafeq bokkut ak jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam lañ daan wax naafeq ah ñoom naafeq liñ daan wax comme li imam Malik doon wax rahimahullah nee jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoom lañ daan wax mooy dëndéq mooy koo xamante ne day taxaw yor bu jullit ah nekk ci kilifteef di di nekk ci biir islam bi di ci woote woo lu ne. daraja bu nekk mu wootee ko maqaama bu nekk mu woote ko loo nit ñi ne leen moom waliyu bu mag la fekk saa waay gëmul sax yàlla mboolem waxam yi ak jëfam yi orientation yi boo ko toppee ba topp ko finalement daf lay détourner ci nga jaamu yàlla kooku mooy zindiq kooku nag moom mooy vrai vrai vrai maanaam jamono yenn situation ñu mel noonu amoon koo xam ne day woote ci kanam ci kiwul islam ba nga xam ne ñëpp dañ koy jàppal lu rëy maanaam projet yam yëpp mooy nan lay yàqee ci suuf ah, waaye yii fii muy yii ni mooy naafeq boo xam te naafeq bu yomam maanaam mooy bi nga xam te ne moo gën a tuuti naafeq bu mag boobu waaye terewul ba tey mu nekk naafeq ah. voilà mais mën na laa yóbbu ci nga mel noona boo ko toppee dala la ci boobu naafeq waaw mu ne mu ne kon ñeent ñi mooy lan mu ne kon boo boo ci am rek am nga jikkoy naafeq xattaa ya daaxaa mbete nga bàyyi maanaam ba keroog nga koy bàyyi yaa ngi yor jikkoy naafeq bu njëkk bi mooy isa tumina saa yu ñu la nga wor suñ la joxee responsabilité wala ñu wóolu ci dara wala ñu yaakaar ci lu mu mën a doon rek saa yi fa du bokk dëgg-dëgg fañ lay xaare saa yuy waxtaan nag bu waxtaanoo maanaam saa yuy waxtaanee rek kasaba dana wax lu dul dëgg voilà xam nga fi mu toll euh, bari na ci ñun ñoo xamante ne yaakaaru ñu jël benn dërëm dénk ko kenn ci seen ay mbokkam parce que jàpp nañ ne sax fi mu toll koo jël ab 5000 francs nga jox ko ko ne ko dencal ma ko fi mu toll bu la wooree saa dañ naan yaa ko saraxe parce que jàpp nañ ne maanaam loolu maanaam ça ne se fait pas en fait saa waay yaa saraxe alal quoi te pourtant yaa ko wóolu woon jox ko ko te loolu nii wan na ko ci mucc léegi. yàlla nañu yàlla ko am su en tout cas suñu société yi ñun wolof ah man Sénégal yi daaj jublu ah fi mu toll ku ci amoon million nga nga laaj le kan la ci wóolu pour jox ko ko mu leer ko ni nam ko fekk nam ko ko joxe noonu la koy fekkee waate loolu yàlla nañu yàlla wa waaye suy wax nag dana expliquer loolu moom ah, loolu moom yaakaar naa ne ñaar nit duñ ci wutee ci ne siiw na ci ñun wa iza ahada saa yu fasante kóllëre xadara day war maanaam kóllëre pacte bu ñu signé lu ñu jàppoon maanaam daanaka euh, xeetu war la fii gis nga fi mu toll tubaab bi bu ñu nee la euh, euh, attestation attesté sur l'honneur que ni nangam xew na fi mu toll bu dee ñoom la ñoom fi mu toll problème bu rëy rëy la maanaam bu dul dëgg moom duñ ko bind daanaka waaye ñun bu dee dañ naan saway way mu bind ko rek mooy tax ma jot ci li may wut. moom dañuy xool ki ñuy jox këyit bi naan ak sur l'honneur maanaam dañ koy xool sax di jàpp ne kii dafa feebar di bind di signé <laughs> jàpp ne kii xëy na wérut <laughs> <laughs> waaw alors que ñu ah waaye jikko tera ngay jikko ju baax mooy loolu mooy waaw su fasante nit ko lële nga bañ koo ndax bañ koo war wa iza xaafama waaye saa yu xulóowee rek fajara day day day day day ji jalgati day jàdd yoon waaw maanaam saa saa saa yu saa yu xulóowee suy nekk di xuloo rek day wax lu dul dëgg maanaam mooy lan day génn day day day day neenal dëgg saxal caaxaan loolu mooy fajara lu tax parce que saa yoo xamante ne dëgg maanaam saa yu xulóowee rek moom daanaka xuloo bi moom c'est sûr que moo koy gañe lu tax parce dina wax ni ñaaw ba na mu gën a ñaawee dana ko wax saa yuy wala boog isa xaasama saa yuy euh, xëccoo dara maanaam bu amee benn genre euh, di kii différent wala bu amee genre naka lañ ko waxe de euh, mooy bu ñu taxawee ñu ñu war ñoo àtt ci nangam maanaam maanaam ah, yow day nangam man ak yow war nañoo àtte ci war nañoo war nañ nangam ak nangam nañu xool ku ci am dëgg waaw ah ak layoo saa yu amee rek saa waaye dina dina dina fexe ba ba ba gañe lu tax parce que fa muy jaar rek tout le temps day wax lu dul dëgg day jaar day jaar yoon day na neenal dëgg saxal caaxaan subhaanallah ñun moom si tout cas suñu société bi dañ ciy gis ñoo xamante ne maanaam te dafa bari soxlawul sax affaire bi nekk ay ay ay xuloo wala ay intérêt yu bari am ci xëccoo bu metti am ci amul soxlawu ko neenal dëgg maanaam mooy cosaan ci mbir mi maanaam nañ neenal dëgg taxaw caaxaan taxawal te mu leer na ne li ngay wax lii dara amu ci waaye di nga taxaw dëggal ne ah non en fait euh, di kii jéem koo layal layal ba jàpp ne saa lii lii caaxaan yi muy dëgg ñaan nañu yàlla jikko yii. moom moom kuy topp yoom yàlla c'est boo yii danga ko war a fàtte en fait te yëpp day wër wërloo ci lan ci ñàkk dëggu mu ne taabaahu Shu'ba an al-Amash mooy kan waaw mais mais Shu'ba ci kan la jële non non euh, kan moo jële ke kan kan moo jële ci Amash keneen ah hmm? Sufyaan imam Sufyaan ibn Sa'id as-Sawri rahimahullah moom moo jëlee ci Shu'ba mu jëlee ci Amash niki noonu euh, imam Shu'ba moo jëlee tamit ci al-Amash baaw kon Sufyaan moo jëlee ci Amash moom ak maanaam kon xadis bi maanaam ñaar maanaam yoon bii nag ci kitaabul mazalim euh, rahimahullahu taala euh, moom imam ci la ko indi maanaam indi na xadis boobu nga xamante ne moom la Sufyaan maanaam ci la ci la jaaree ci yoonu Shu'ba ibn Hajjaaj rahimahullahu taala mu jëlee ci al-Amash mu jëlee ci euh, Abdullah ibn Murra mu jëlee ci Masruq mu jëlee ci Abdullah ibn Amr radiyallahu taala anhu maa ñu def taxriij xadis bi inshaa Allah taala moom imam al-Bukhari rahimahullahu taala indiwaat na ko ci hadith numéro deux mille quatre cent cinquante-neuf ak trois mille cent soixante-dix-huit euh, imam Muslim rahimahullah indi na ko ci hadith numéro cinquante-huit imam Abu Dawud hadith numéro quatre mille six cent quatre huit imam euh, at-Tirmidhi hadith numéro deux mille six cent trente-deux imam an-Nasa'i hadith numéro cinq mille vingt euh, niki noonu imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko hadith numéro six mille sept 68 6864 ak 6879 kon ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ ko moom des kan ibnu Maaja rahimahullah moom moo ko solowul euh, rahmatullah alal jamii euh, te euh, xadis bi tamit xadis la boo xamante ne waa Kuufa ñoo ko solo tam rahmatullah alal jamii wala wala waa Basra ah, waa Basra ndax sooba ah.